Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalaani rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Buluughul Maraam min adillatil ahkaam fi baabil aaniya wa an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala an an an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna qadaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fidda akhrajahu al-Bukhari kon ginnaaw bi ñu jullee eh, ci yonent bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ci résumé Bulughul Maram min adillatil ahkam bu al imam Ahmad ibn Ali ñu gën koo xam ci Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kon nag tey comme bii wees waxoon nag ne dañuy dugg ci masalay yi jëm ci masail fiqhiyya yi nga xam ne mooy concerné ci xadiis yi ñu gis yëpp xam naa xadiis yi buñ paree ci biir yi comme que dañuy def kii yëpp dinañ ci jaaraat bu ci nekk incha allah ñu door a xool lan lañ ci lan moo ñu ci concerné ci suñu vie actuelle quotidienne muy masala fiqhiyya yi Euh, balaa loolu nag am na benn xadiis bu desoon mooy biñ jàng léegi mooy dernier bi muy xadiisu Anas ibn Malik radiyallahu anhu boobu dañ ko beroon ndax lim doon wax ak yële dafa xawoon a wuute ndax xadiis yiñ gisoon yépp yenn yi dañ doon wax ci façon ndab yi nga xam ne ñoo baax a jëfandikoo wala yi nga xam ne yi yi jar yi nga xam ne baaxuñoo jëfandikoo ak façon ndab yi nga xam ne ñi ko moom cette fois-ci ci ñi ko moom lay dépendre ak yooyu ci la doon wax comme ni ñu ko leerale woon soog ko xadiisu mujj bi nag day wax ci réparation mooy boo amee ndab mu am problème nan lañ koy réparer lan lañ koy réparer kon mu ne wa an Anas ibn Malik kon mu ngi jële ba léegi ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne anna qadaha an-nabi naka de ndabu yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn këllam in kasara dafa tojoon fattaxada mu jàpp makaana sha'bi bërëb bi nga xam ne moo ci la fissure bi amoon mooy mu def mu mu mu daaxe ko silsilatan benn buum min fiddatin boo xam ne ci argent la woon ci xaalis la mu ne axrajahu xadiis boobu soloo na ko mooy génn na ko ci téereem al Buxaari imaamul Buxaari rahimahullah léegi xadiis boobu taxriijam Euh, kon alxaafis rahimahullah nee na xadiis bi imaamul Buxaari soloo na ko euh, na ko noonu imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ak imaam al-Bayhaqi ñoom ñaari soloo nañ ko waaye ci yeneen version yoo xam ne dafa wuteeg yii euh, imaamul Buxaari nag rahimahullah da koo soloo ci ñaari ci téereem ci ñaari bërëb bu njëkk bi dane qaala dane haddathana Abdaan mooy da ko jële ci sëriñam biñ naan Abdaan moom mu jële ko ci abu hamza abu hamza moo ko jële ci abu awaana abu awaana jële ko ci asim asim jële ko ci ibn sirin moom moo ko jële ibn sirin rahimahullah ala al moo ko jële ci anas ibn malik mu ne hadda mu ne anna qadaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu tari hadis bi ñu kii nii léegi waaye nag ci version boobu ci bërëb boobu dane wa zaada asim asim mi nga xam ne moo soloo hadis bi da yokk ne waqat sharibtu fiihi te man ndab loolu noonu nga xam ne ndabu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam man de naan naa ci loolu mooy place bu njëkk bi nga ko solo bi ci tegu moom dane imaamul yi ba léegi dane mu ngi koy jële ci sëriñam buñ naan xadas ah non xasan ibnu mudrik xasan ibnu mudrik moo ko jële ci yaxya ibnu hamad moom mu jële ko ci abu awaana abu awaana ni maa ngi ko jële ci asim al ahwal mu nga Asim ah mooy mooy càllale bi ci kaw daanaka ci abu à partir de Abu Awaana ñi ci des ñoo ko bokkule ba mu des ne boobu noonu bii nii amul Muhammad ibn Sirin mu ne moo ko jële ci Asim al-Ahwal mu ne ra'aytu qadaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'inda Anas mu ne wa kaana qad insada'a fa salsalahu bi fidda mu ne Asim al-Ahwal mooy ñi ay taabi'i lañ taabi'i mooy ñi nga xam ne taalibey saxaaba yi lañ gisuñu yonent bi sallallahu alayhi mu ne Aasim al-Ahwal mu ne damaa gis këllu yonent bi sallallahu alayhi ci Anas ci kër Anas ibn Malik radiyallahu anhu fekk ne dafa tojoon mooy ndab damaa gis ne dafa tojoon léegi moom mu daal di koy daaxe daal di koy réparer lan mooy buum buum boo nga xam ne ci fidda la muy ci argent léegi Aasimul Axwal mu ne nag qaala Anas Anas ibn Malik radiyallahu anhu ne dane wa qad saqitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam man de naan dal naa yonent bi sallallahu alayhi wa mooy servir naa ko ci ay wàllu ay ay naan fii hadha al qadahi kaza wa kaza mu ne servir naa ci këll bii de servir naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lii wëg lii wëg waxul ñaata la léegi nag ci boobu mu ne Asim Asim al-Ahwal ak Ibn Sirin ay ñoom ay ñoo bokkoon ci ñoom ñaar ñi ay taalibe Anas lañu radiyallahu anhu moom nag bi nga nee hadith bi cette fois ci dañu wa qaala Ibn Sirin Sirin de nee na nee na moom kaana fiihi silsila silsila min hadith dafa amoon ci toj toj ci ci ndab bi benn toj toj boo xam ne ci silsila min hadith mooy boo xam ne daax boo xam ne a ah, kii euh, fer lañ ko defaree woon yu ay fil de fer ci mel noonu mu ne nag nee fa araada anas anas nag bëgg koo changer def ko argent léegi mu laaj kii euh, abu talha muy daay jiit leen abu talha al ansari radiyallahu anhu nga xam ne moom moo doon denc soxna eh, yaayu anas eh, ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha mu laaj ko bi mu ko laajee nag ndax est ce man na pour ndax daa ko bëggoon a changer affaire bi mu ne ko woon bul changer dara dara loo xam ne Nabi sallallahu alayhi wasallam moo ko defoon léegi <coughs> loolu mooy taxriiju xadiis boobu léegi nag mu des baatu xadiis bi kon xadiis bi euh, Anas dane radiyallahu anhu euh, anna qadax an-nabi qadax mooy kël mooy kël yi këll moom yaakaar naa xam nañ ko de ñaaru kalbaas voilà kalbaas ah baax na ibaa voilà mu ne in tadaa dafa xar wala in tasara in tasara ci beneen bi waaye moom in tadaa in tasara lool lu jóge moom mooy in ñoo bokk ci mooy ne comme buñ naan il s'est renversé kaas bi dafa in comme in sakaba al al al kaasu mooy dafa jekki daanu comme loolu il s'est renversé intakara mooy dafa toj mu ne fa taxaga mu jàpp kon makaana sha'bi ash-sha'b mooy fissure day tekki fissure waaye tamit day tekki peuple comme niñ ko xamee euh, bi alxuraan naan moo leen bind shu'uban wa qabaa'ila moo leen ay peuple ak ay tribu mooy waaso li wolof naan waaso loolu tamit mooy sha'b buñ ne Sha'b Sha'b al al palestini wala al palestini mooy le peuple palestinien mais tamit ash-Sha'b day tekki euh, comme loo xamante ne nii yàqu-yàqu comme lu bari yàqu-yàqu lu bari yàqu la yàqu lu tuuti Sha'b tamit day tekki tamit dajale mooy ne dafa bokk mooy moom da ngay gis ne benn mot la mais dafa bari lu muy lu muy tekki euh, teg moom day tekki kon day day gis ne chambre tamit dafa bokk ci yi nga xam ne dañuy ab dañuy tekki dara ba pare tekki contraire am ndax buñ naan dajale loo xam ne yàqu-yàqu bu tuuti ak yàqu-yàqu bu bari chambre da lay di firi nga xam ne lool c'est le contraire lu tuuti ak lu bari ay contraire rek mais même loolu da koy da koy da koy signifier day signifier tamit comme ni ñu gisee ci hadith bi muy fissure te moom lañ ci jublu fii kon mu ne. fattaxada makaan a shaabi makaan mooy makaan moom mooy mooy place rek bërëb ñu naan makaanu waa liw loolu mooy bërëb mais makaan mooy mooy endroit non lieu waa lieu li endroit loolu mooy makaan mais comme que li affaire u ah ah euh, la mooy côté bi xar la lu bëgg silsila silsila mooy benn chaîne français moom lañ naan chaîne da ngay gis sax ci xadis ñu naan la euh, xadisu musalsal boo xam ne comme ni chaîne bi def nga xam ne ni ñuy lëkkaloo noonu benn par benn xadis bi noonu la mel ñu koy loolu as fil loolu mooy fil fi la mooy la chaîne mu ne nag kon dafa jàpp genre mooy fil de fer genre fil de fer lay doon mais cette fois-ci du fer mais en or la min fiddatin ci argent ci xaalis mu ne axrajahu loolu soloo na ko solo mooy loo xam ne boo demee ci téere ci bind loolu borom téere bi mu al-Bukhari yi rahimahullah dañ ko fa fekk muy ci Sahihul yi ndax moom bindul benn téere moo tax fii téere bii nii bu al-Hafiz rahimahullah ne akhrajahul Bukhari jubluwu ci ay ay ay ay adabul mufrad ak ak yooyu déedéet mooy ne dañuy xam ne ci téere hadith yi moom bu bu ñëwee ba war a tudd loolu. mooy te même téere xadiis ak téere borom xam-xam yi bu ñëwee bu nar a tudd fi nga xam ne imaamul Buxaari cité wu ko rahimahullah ci Sahih bi dala koy préciser ne la mu ngi ko bind nag ci feneen foo xam ne bokkul ak Sahih bi fii nag ci Sahih Buxaari la. léegi nag mu des mas'ala yi nga xam ne ñooy mas'ala li jëm ci wàllu sàkku xam-xam pour xadiis bi rek wax bii nii ndax moom dañ ko beroon amoon na ñetti mas xeetu mas'ala yoo xam ne jàngoon nañ ko ci. muy nit ki nga xam ne day sàkku xam-xam yan comportement la war a mën a am moom la war a am sax mooy obligation la mooy ne kenn du day am bu ko neexee def yi def yi non non mooy ne ñii ngay mel wala doo am xam-xam wala boo ko amee xam-xam bi da ngay gaañaat ndax am xam-xam rek daa doyul fii bari na am xam-xam ba pare ñàkkub teggin après nag mooy ne ñoom après seen xam-xam da leen di yóbbu ci ku ñu gis rek xeeb la. boo leen laajee sax ñu naan mais yow xamoo lii mais mais jàpp rek yow xamoo ni jàppe bu ko defee yow waa ji day découragé léegi nag moom dootu la soit boo ëllëgee dootul laaj ndax ñemeetu la laaj même bu amee ay problème du la ñemeeta laaj ndax bu la laajee nga jàngi ko xam nga xam-xam boobu moom moom amul njariñ ngir boromam voilà moo tax yooyu nag moo tax tamit jàng xam-xam du dangay ñëw rek jàng xadiis bi masala yi dem sama yoon mais dangay ngay xam tekki ni mu àndal ba bu ko defee nga xam ne xam-xam moom paaka ñaari boor la soit moom da dalay gor boo mooy wut nga def li règle yi ak tamit yi muy àndal wala nga kii mu gaañ la ndax ñaata am na ñoo xam ne ay boroom xam-xam yoo xam ne ñu dañuy dem safara mooy ulama suuye ak assu nga xam ne ulama yu bon yi ñoom dañuy am xam-xam ba pare mais di ko utiliser di jax-jaxal xelu nit ñi ndax comme ko xam nañu nit ñi dañuy xam ne jiw moom xam na léegi bu ñëwee ne lii lii na moom mais de toute façon surtout bu dee bu dee ci nekk ci wetam ki koy jéem a contredire moom moo ko gën a moo ko xam-xam gën koo neex làmmee mm-hmm. mooy de utiliser yooyu yëpp xam ni muy euh, tourner phrase yeeg mots yi ba pare convaincant nit ñi topp ko ndekete moom li muy wax du dëgg moo tax mu am solo léegi xadiis bi kon bi ñu njëkkoon mooy ne euh, taalibe bu nekk muy kuy sàkku lañ ci jublu waxoon nañ ne taalibe moom tekkiwul rek ki ki dem ci daara yi yor potam di yalwaan yi loolu kenn waxu mooy ne nekkal ci université bu la neex fii ba Oxford wala euh, Harvard mais nga nekk sàkk ko xam-xamu diine loolu mooy dafa contradictoire ñun jàpp nañ ne ku jàng yooyu rek mooy yow diine waroo cee xam dara alors que du loolu mooy mën foofu nekk sàkk ko xam-xamu ci diine kooku nag lañuy ñuy waxal que ça soit mu nga ca daara ja ca àll ci moom ci la que ça soit mu ngi biir Washington di di di dem ci université yi mais bu ngoonee mu am fu muy jàngi fu muy jële xam-xamu diine kooku tamit ci la kon mooy li njëkk yi ñu jàng ci xadiis bi mooy ne kooku daa war di di jàpp mooy di retenir wax yi muy dégg waxu sëriñ bi mu koy dégg bu ko déggee mu fexe retenir li mu wax te bañ koo changer ndax boo ko changer ndax dafa am yenn problème yoo xam ne boo ko changer de toute façon boo changer wax bi mooy yow sa façon ni nga comprendre ngay waxe te yow li nga comprendre amaana ne li nga comprendre du loolu imaginer yow li nga comprendre du loolu nga ngay ñëw di nettali ne sëriñ bee wax loolu léegi nag ñun ñi moom dañu naan ku xam ñi xam buñ ko déggee dañu naan ah non kii liñ li ñu naan dafa kii yëpp xamul dara lii moo ko wax nii nga waat yow ne maa ko dégg mu wax ko alors que du loolu yow yaa yow li nga comprendre nga nettali mais nekk mooy utiliser kon loolu lu am solo la loo xam ne fekk def ci sa kem kàttan surtout léegi moom ñun affaire yi yomb bu dee léegi sa dictaphone ngay yor wala sa téléphone portable nga waaye nag xam nga doo ko mën a yóbbu fu nekk ñu naan la nga naan sëriñ bi wax na xaaral ma dugalal le fichier bi mu ko waxee xam nga loolu manoo mooy il faut ngay jàpp affaire mais boo koy jàpp na ko jàpp fidèlement nga bañ a altérer affaire yi après nga nga xëy tax nit ñépp ñaaw ñor ci sëriñ bi ndax yow ba pare nga ñemee waat nag ci le Coran ne waaye moo ko wax laa maa ko dégg lii la wax alors que du loolu ndax gisoo euh, Asim al-Ahwal bi rahimahullah bi mu ñëwee bay wax affaire fissure bi xam nga nee na man gis naa këll boobu kër Anas radiyallahu anhu bu doon ñun moom non gis nañ ko tax na am nañ ci plein droit pour wax ci ñun lu ñu fekkewul sax lu ñu fekkewul rek bu ñu ko déggee rek pour ñun am nañ ci plein droit si moo sàcc milliards yi ñu koy ji moo ko def ndax la ndax yow gis nga ko Sénégal yow kooku xoolal koo gis rek la def mais kooku imaginer bu doon gis ne waa ji moom ba muy ba muy dem dugg compte moom lu muy wax mais moom da koo gis nee man ñëw naa kër Anas radiyallahu anhu gis kër boobu ñuy wax. mais bi ñu ñëwee bay wax ci affaire bi comme que moom amu ci benn information mu benn mbokkam la laaj mooy benn mbokku taalibe muy Muhammad ibn Sirin mu ne nag Muhammad ibn Sirin de nee na Muhammad ibn Sirin de nee na kii bii nii mooy fissure bi ñettali li ñu waxoon sànk ci tax nii nga gis ne moom fekke na ko te mënoon na ko laaj Anas mais xëy na moom laaju ko mais bi ñu bay wax da ko da koo lan da koo daa nettali lan dafa nettali moom loo xam ne mbokkam moo ko nettali muy mbokku taalibeem que ça nga xam ne kon loolu day may nit ki noonu la war a mel mooy daal booy nettali nga nettali li nga xam li nga xamul nga laaj ñi ko xam ñu wax la ko même bu dee gis naa ko léegi bi ñu tegu mooy ne. que ça soit nag taalibe bi sëriñ bi ñoo ci yem mooy ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ñu fexe ko xam d'abord mais jàpp ko te bañ koo bañ cee changer dara loolu moo tax euh, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dafa laaj bàyyi jiitleem muy Abu Talha al-Ansari bi mu ko laajee ndax dama bëgg a changer kat kii bi dama ko bëgg a changer def ci or mooy kii bu xaalis mm-hmm. mu ne ko bul changer dara loo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko defoon ndax lan ngir xër gu saxaaba yi radiyallahu anhum xër ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon duñ ci duñ ci dindi fifteen kon ko moo ko def yow bu fi mu ne ko bul changer dara lu mu def muy ne tamit taalibe bi muy kuy jàng boo xamee ne lii mooy sunna moom mooy topp ci mais naan parce gis naa ne sama kilifa bi moom mu ngi def le contraire te bu ma ko fi bàyyee day ñaaw léegi bàyyi fi jëful sa kilifa yow ak kilifa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu gën a garaaw mooy ne yow sa kilifa man naa am ngànt ndax moom xëy na yow li nga gis noonu ne lii mooy sunna moom gisu ko wala mu gis ko mais ni bi mu ko gisee version bi mu ci am wirul hmm. xam nga loolu moo taxoon mazahib yi mazahib yi bari ngay gis ay xadis yoo xam dañuy nekk ci imaamul Buxaari rahimahullah ak imaam Muslim saxiixay ni mais xadis lu leer mais ñoom ñoom ñu ne ñoom duñ jëfe xadis léegi yow boo ñëwee naan boo xoolal ma sëriñ diw rek xoolal ma imaam Shaafi'i rek lim def mel ni kuy wax ak sa xale rahimahullah mais xadis bi leer ba pare mu bàyyi ko fi quoi naan day day day day day utiliser leneen te mu leer naa nii mais yow mooy ne benn man naa am xadiis boobu moom su ko gis il n'est pas obligé lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rek mu xam ko wala bu ko gisee mooy càllale bi ci am gaa yooyu wéru teg ci yow ñi ngay wax ñoom kañ lañ ñëw imaam muslim kañ la xew mais imaam muslim après imaam Shafi'i la rahimahullah lan ngay koy tënke nag ci koo xam ne ñëwagul man maa ngi nii di dund instant bi man li ma li ma jot a xam ci laay wax léegi bu ñu ñëwee ba wax yi ñu doon yi ñu sukkandikoo am ñu ñëw sama suñu ginnaaw la 3000 seggaat ko ba mu kii ñépp d'accord ni lii la man est-ce que dinañ ma juger naañ ma pourquoi man ma ca la lañ lañ ut lañ téere yeen bind la 3000 te ma doon bind la 2000 xam nga loolu kenn du ko mm-hmm. moo tax nit ñi moo tax nit teey baax. te même sax bu doon après moom la ñëw mais il n'est pas obligé mu gisoon lépp yow léegi ni mu la yombe sa clavier sa kii sa portable yi nga am lépp ñoom amuñ ko voilà loolu moo tax kon taalibe bi loolu la mooy ne sunna boo ko xasee xam nga mooy ci loo man ak lu la waay mën a wax yow nekk ci mais tamit bul bul gis sa bopp ne voilà man maa ngi ci ñépp a ngi ci sama suuf déedéet mooy ne am nay jamono laa laata koy xam ne lii sunna la yow yaa ngi doon def liñ doon def ñoom amaana ñoom ci stade boobu lañ nekk soit nga jàngale wala boo ko manul li dina woyof mooy nga noppi seen xal mais di wër di leen jëw naan xoolal rek xamuñ dara quoi ba pare tëb di wax rek mais bind leen manoo leen bind wala nga woo leen ne leen lii lii moo xew looloo gën a woyof di nga xëy di leen jëw fu nekk ndax yi ngay wax noonu lay jëw la te ñooñu moom duñ la baal fen gis nga euh, politiciens yi ak gaa yu siiw yi ci kanamu yàlla kenn lañ dul baal ñoom dañoo soxla yooyu yow ñun yow lu la yàlla yow yow liñ la dénk fuñ la dénk dara rek responsabilité mooy ne am na àq yoo xam ne xëy na da lay rëcc lu yaa koy tay mais yow nga bëgg fàtt yooyu ay jin ñu bari tooñ la nga xam ne dem naan jéggal naa leen ak tamit bu dee koo xam ne nit noonu la mel day tooñ ay nit yor naa pouvoir am ñu ma neexul lu duma leen ñooñu ñëpp ma war leen a fay ak samay tiyaaba man léegi ñi ma jëloon ngeen foog ne dinaa leen jéggal ndax politicien la rek ñu naan public la bu ko bu dee neexu ko moo ci waroon a bañ a dugg voilà bu toogoon kër yaayam ak kër baayam kenn duñu ko tudd mais moo dugg suñuy mbir ñu ni dañ koy tudd léegi lool lool lool raison la pour nga jëw nit ki noonu kon loolu mooy deuxième bi bi ci mujj mooy euh, sàkkukatu xam-xam yi il faut pas ñuy xeebante naan man non man maay jàngale non Cheikh Kébé moom de toute façon moom amul dara lu ma mën a jàngal moom oh, moom mu ngi moom duggee ci daara ji yàggul bi mu commencé jàng les petits moom non man maa ngi fi vingt ans maa ngi ci daara ji di sonn ba téere yi may yëre dafa bari moom mu ñëw kii man maa jàng ci moom dara déedéet mooy ne yow gone bu ki la gën a féete suuf man nga jële ci moom xam-xam moo tax euh, imaamul Buxaari rahimahullah defoon benn bunt bu mel noonu ci saxiixam tam bi muy wax ne mu ne sax euh, nit ki du du du du du du du nekk ku am xel dëgg wala mu brillant ba pare am xam-xam lu dul muy jële ci ki nga xam ne moo ko gën a suufee ak ki ko féete kaw ak ki mu tolloo mooy loolu la mooy ne bul xeeb mukk ne man kii moo ma gën a tuuti non Ibrahima moom moom Ibrahima moom moom moom moom moom ay français la xam na la mu mën a jàngal ci yii non ko la wax mooy ne yow am na lu mu xam loo xam ne xamoo ko mooy ne nag bu ko defee yow nga jële ci moom lool ak ñi nga maaseel ñi nga maaseel ak ñi la mag ñi la mag moom léeg-léeg gaa yi garaawul ndax xam nañ ne jàng ci ku la mag gaa yi loolu du du du gàcc mais jànge ci ku la gën a suufe léeg-léeg loolu mooy problème pour ñu bari moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah naan dafa am ñaar ñoo xam ne moom du ñu am xam-xam jamais moom waa joo xam ne day bu toogee am ay laaj yu am waaw ah non day toog ñuy xool ne ah, man de ma ko fi laajee moom lu ma saalif di wax man mu toll ni man sa waaye ma war a laaj ci wàllu julli bu ko defee tem ndax Iblis naan ko gis nga boo ko fi laajee ñii ñëpp dañuy xam ne yow nekk kon yow sa dund bi yëpp suy julli baaxuloon bu ko defee yow nga ne ah kon naa noppi non rus naa ko fee laaj nag mooy ne yow nga continuer noonu lacune yooyu di dem nag ba yow nga ñëw ba dee yàlla ne la say julli baaxuloon ndax mënoon na am possibilité laaj loolu mooy ñu ne ku mel noonu kuy rus moom saa su ne lu buñ nee Imran non c'est que loolu nag ñu koo tudd ay affaire sëy moom nan laa ko mën a laaje non xam nga yooyu couple moom dafa dafa xat non da laaj mooy ne yow boo rusee dara doo ko xam léegi nag mu des boo ñëwee bay laaj bu dee loo xam ne lu ñuy comprendre la par boo par junj jarul jaar ci digg bi mais nag bu dee yoo xam ne moom il faut nga jaar ci digg bi ngir nit ci xam lan la mooy da ngay jaar ci digg bi. te bu la kenn bul déglu ñu naan la kii dafa ñàkku teggin ko waa déggal ni muy waxe mais pour mais noonu la ñuy waxe c'est vrai que alxuraan day day def ay kinaaya yu bari utiliser yooyu bañ a jaar ci digg bi mais bu ñëwee ba mu dañuy jaar ci digg bi beneen bi ki nga xam ne keneen ki nga xam ne moom am xam-xam mukk ginnaaw ki nga xam ne day rus mooy ki nga xam ne dafa rëy dafa rëy ki rëy moom jàpp na ne moom de toute façon moom moom toujours mu ngi ci kaw ñépp non ñan ngay jàngale fële ñan ngay conférence c'est booy là non après toog moom du de même bu taalee télé bi sax gis benn message mu ne mais xoolal mais kii kañ la juddu zappé mooy ne yow après kooku lan lay xam kon fan lay jànge moom mooy ne ñaar ñooñu moo la boroom xam-xam ne ku ku kuy ruus moom. ak kuréel ñaar ñoon du ñu mas am xam-xam jamais ndax seen problème bi ñu am il faut ñu résoudre ko d'abord kon mooy pour gàttal daal kii sàkku xam-xam il faut muy jële ci ki ko gën a suufe di jële ci mu gën a kawe mais tamit jële ci ñi nga xam ne ñoo bokk âge ñoo bokk génération euh, même ñoo bokk niveau bu dee classe ñu ne ñoo bokku ñu ñëpp nekk seen deux mais boo ñëwee seen deux amoo problème yow manul am ku ko man ci ci sa bokk yi où est problème nga laaj ko hmm? nga gis ne kon lool moo tax euh, fii Anas ibn Malik radiyallahu anhu mook mook Abu Talha ñoom ñoo bokk classe bu doon loolu mën nañ ko waxe noonu ndax euh, xam nga kii bi tabaqaat yi tabaqaatu ruwaat euh, mooy ñi soloo xadiis yi dañoo am ay ay kii ay degré dañoo am ay classe yoo xam ne euh, yooyu nag kii al-Hafiz Ibn Hajar mii rahimahullah moo ko def ndax avant loolu amul woon dañ doon ñëw par exemple bu ñuy def tarjama benn comme ñu ne Asimul Ahwal rahimahullah dangay ñëw tudd fan la ju juddoo kañ la kii tudd sëriñam yëpp fan la jàng yan dëkk la jaar wax lu bari ci moom toog léegi yow mooy ku nekk noonu lañ doon def moo tax alkaamil looloo ci nekk. alkaamil bu almaqdisi noonu la doon def après tamit almizzi ñëw noonu la def mais alxaafis bi mu ñëwee rahimahullah ginnaaw bi mu defee bi mu defee comme ñoom it gina euh, seggaat affaire yi leeral ko dafa ñëw da daan ku ko laaj ne ko mbir yi dafa compliqué mooy ni dafa bari bu ko mënoon a gën a simplifier mu bind taqribu taqrib nga xam ne après mooy ne léegi dafa classé affaire yi par ay classe mooy mooy mooy ñi soloo xadiis yi xam nga dañoo bari imaginer kutubu sitta yëpp ñi ci nekk ñëpp nga xam leen mooy ne loolu boo amul méthode pour xam leen mooy pour xam leen day jafe li tax nga gis ñu naan ñuy laaj benn gis ne ko diw de rapporté na hadis bi diw ko mu jëlee ko ci diw mu jëlee ko ci diw mu toog ne non lii man da nekk. li nga wax nii man da nekk ndax lan day xool moom ban classe la bokk xam nga buñ nee ne waa ji yi mënuñ ne kii. moom moom moom tabaqatu ak tabaqatu saamina la bokk mooy huitième bi ba pare rapporté ku nekk première classe dañuy xam ne loolu man da nekk classe mooy ne bi ci kaw bi ci njëkk mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom ñëpp benn mooy première classe bi ki ci tegu mooy comme muxadramuna yi nga xam ne ñoom euh, ñoom dañu dañu dañu dañu ñu ngi doon dund taa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais jotuñu koo gis ñooñ mooy ñu gën a mat ci ci taabi'in yi léegi mu am ñi nga xam ne tamit comme ñoom ay ñi juddu temps xalifa yeeg ak ñooñu ainsi de suite ba ci ñoom imaamul Bukhari ñoom imaamul yi ay ñoom imaamul Tirmidhi loolu douze classes la ko def léegi yow yooyu bu nga xam ne boo ko xamee léegi classe classe yooyu boo ko xamee yow buñ la tuddalee diw rek da xam ne diw fii ñu ne la imaam Malik nga ne moom mu ngi fii septième classe bi la bokk. voilà automatiquement léegi yow bu ñu la nee imaam Malik dafa jële ci première classe bi nga ne ah non non non ça pas possible kon imaam Malik du tabi'in tabi'in tabi'in yi la ndax gisul benn saxaaba radiyallahu loolu ngay gis mooy ne yooyu noonu ñii ñoo bokk classe ci classification boobu mooy ñoo ñëpp ay saxaaba lañ mooy euh, Talha euh, Abu Talha ak Anas radiyallahu anhu ñoom ñëpp ay taalibe Yonent bi lañu mais bi mu ñëwee bay waaj def dara da ko ñëw laaj ko Anas radiyallahu anhu da ko laaj ne ko man de lii laa naroon mu ne ko bul changer lu yeneen i def mais Asim al-Ahwal tamit bi mu ñëwee ba affaire boobu li mu nettali euh, Muhammad ibn Sirin bu doon danaan non nettali ku ma bokkal classe day tax moom kotam dina yokk ci sama sama kot. am na ñoo xam ne noonu la ñuy gis ñoo xam ne bu ñu tuddee kenn rek ci ci seen place su xam-xam sax beneen borom xam-xam ñu commencé mer. Euh, fii nag xoolal bu fi gën tudd kenn quoi loolu mooy waa ji moom bëggul sax ñu ñuy tudd ñu baax ñi ci kanam moom pour moom lépp moom la nga gis ne kon ñi bokk classe mën nañuy jàng ci ñoom ku nekk ñenn ñi jàng ci ñeneen léegi loolu moo doon xadis boobu léegi nag kon nag li ñu dese nga xam ne daanaka xadis yi mooy lii ci gina bu dul li ci gën am solo yi li ci ëpp solo ci la li ci gën ëpp solo muy nag masala al fiqhiyya yi ah, masala fiqhiyya yi léegi xadiis yi ñu gisoon muy xadiis euh, ndax xadiis yi dañu amoon ay classification mooy xadiis bu njëkk bi <coughs> ak bi ci tegu ñoom ñoo bokkoon ñoo bokkoon fasl mooy chapitre mm-hmm. <coughs> léegi masala yooyu la ñuy jëkk a gis léegi dañuy jàng xadiis yi d'abord kon alxaafiz rahimahullah dane baabul aaniya ndax mooy début bi baabul aaniya mooy buntu ndab yi mu ne an Xudayfata ibn al-Yamaani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tashrabu fii aaniyati dahabi wal fidda wala taakulu fi sihaafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-axira muttafaqun alayhi mu ne an Xudayfa mu ngi jële ci Xudayfa Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan kooku insha allah moom la ñuy mujjee mooy ñu ñëw ndil xadiis bi ñooy ñan loolu nag lu am solo nag mooy ne xamoon dunduk ñi la woon ci l'islam dina tax yow nga xam ne yow dajagoo tus problème boo jànkonteel rek xamal ne nit ñi jànkonte woon na milliers ay milliers yu gën a metti yooyu te taxulee nag des ci lim nekkoon léegi mu ne radiyallahu anhuma yal yàlla gërëm leen ñoom ñaar ndax baayam tamit alyamaan saxaabi la woon radiyallahu anhu mu ne anna anna rasul anna waaw am na am na nag am na rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala que ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wasallam nee na la tashrabu bu leen naan fii aniyati dhahabi ci ndabu euh, xaalis non non argent non que leen mu tudd waa wurus or wal fiddati ak xaalis wala ta'kulu ta bu leen lekk fii sihaafiha ci seeni assiette fa innaha lahum ndax kat yooyu mooy assiette yi nga xam ne xaalis la wala argent lahum ñeel na yéeféri fi dunya ci àddina wala kum te ñeen la leen fil aaxira ci alaaxira muttafaqun alayhi imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoo ko solo bi ci tegu woon mu noon wa mu ne woon wa an ummi salama wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi yashrabu fi inaa'il fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam muttafaqun alayhi mu ne mu ngi jële ci Euh, yaay ummu salama muy hind hind la tuddoon hind la tuddoon yaay ummu salama hind la tuddoon euh, moom it c'est mu ne moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laat euh, ki nga xam ne yashrabu day naan fii inaay fiddati ci ndabu xaalis innamaa li am ba des mooy yu jar jiru day gurguri di buux buuxi fii batnihi ci ci biir bi naara jahannama safaraaw jahannama mooy li ñuy naan di jàllale moom fanta la gis ndekete yoo safaraay jàll xam nga mooy gaa yi nga xam ne dañu naan tungaañ alalu jirim yi ba pare fu ganaar nooy rek ñu njoñ ko ba pare nag jàpp ne ñoom ñu ngi ci dara loolu ñoom la suñu borom ne ñoom ya- yàquluuna innamaa yàquluuna fii butunin naaran seen biir yi gaa yi naan diw de moom biir bi moom mooy almeeru ganaar yi alors que mooy almeeru safara yi ndax moom alalu alalu alalu njirim yi la jël di lekk di dem jibi bu dee fu jibi am wala mu koy defaral boppam wala mu koy commander alors que yooyu mu ne nag kii noonu la mooy da ngay naane kaas yooyu ndeke yow safara mooy gurgur ci sa biir mu ne muttafaqun alayhi imaam muslim ak imaamul imaamul buxaari ak imaam muslim ñoo ko solo rahmatullah alayhi na léegi nag xadiis boobu masaa'ilu fiqh yi pour débuter moo dem ne euh, méthode bi comme niñ defoon bëri résumé bu njëkk ba mooy ne ala buñ jël dañuy wax ñaata avis moo ci am ñaata waxi boroom xam-xam rahmatullah moo am ci masala bi comme masala mooy lan comme rek bu ñu nee julli farata la wala du farata loolu masala la mooy laaj mooy questionnement léegi ndax farata la ñii ne lii ñii ne lii ñu ne la kon ñetti wax am na ci léegi nag ku nekk dinañ la wax wax bi ak ñan ñoo ko wax bu ko defee ñu xam ko mais nag comme que dañuy résumé bi noot rek la ñuy indi ay dalilam ne sinon bu dee indi dalilu ñëpp mooy cours rek tuddatul résumé day xaw a niroog defaat cours. te méthode boobu moom lañ defoon bële weesu ci résumé baabul miyaah yi moom la ñuy àggale insha allah kon nag euh, hadith yi muy hadith quatorze bi ak quinze bi yiñ jàngalee bi chapitre moo doon hukmu aniyati zahab wal fidda ahkaam du loolu la woon voilà mooy mooy attey ndabu xaalis or ak xaalis euh, euh, boobu nag am na douze masala fiqh yooyu ñu ci gisoon douze masala yoo xam ne concerne na ñaari xadiis yooyu léegi bi ci jëkkoon moo doon lan mooy àttee lekk walla naan ci ndab loo xam ne ndabu xaalis la wala oor mooy dagan naam daganul dañ koo sib wala dara newu ci mu baax la mooy dafa dagan rek wala lan mooy àttee loolu moo doon bi njëkk bi ci tegu mooy est comme que lekk ak naan la xadiis bi wax est-ce mën naa koo utilise en dehors de lekk ak naan kon xam nga buñ ma nee lii da dañ koo tere ci lii mooy man nga ne te affaire boobu ñu ko utiliser ci leneen lu dul ñaa liñ ma wax mooy am naa plein droit demander mais kon en dehors de ça kon dina baax wala déet kon loolu mooy deuxième bi ñu tegu nag comme que nag ñu ngi ci xam nga buntu yi ñu nekk nii day lay taayal lan buntu njàpp lay lay mooy ne il faut pas ñu perdre boobu mooy ne euh, buntu yi baabul miyaa buñ naan buntu ndox yi ak buntu ndab yi fiñ ci jëm mooy mbir mi yëpp àggaguñ fañ jëm mooy ne affaire bi ñuy viser mooy njàpp comme que jàpp nag affaire guñ ci la njàpp duñ tëb rek di jàpp mooy il faut nga xam ndox mi may njàppe ban façon ndox laa war a mën a jàpp ak bu ma amee ndox mi fan laa ko mën a def ngir ndax am lu baax denc ko fu bon da koy yàq am sa ñarum soow bu baax sa waay génn fii dem ci sën bi gis benn euh, bool boo xam ne taq na lu nekk nga ñëw sotti ci njar mi te naan bismillah mooy soow mi day yàqu mooy doo ko naan après loolu moo tax nag récipient yi après nga xam yan façon récipient laay def sama ndox mi bu ma xamee ne ndox mi laay jàpp nga gis ne kon affaire bi yëpp li mu lay yóbbu mooy nag ci buntu njàpp nga jëm kon nag kon troisième bi mooy léegi est man bool boo xam ne boolu xaalis la wala fatala xaalis gaa yi nga xam ne moom buñ amee alal rek foog ni tout est moom pour wan ko gaa yi tem ñu sax fatala xaalis na kuddu or fourchette xaalis léegi est loolu jàpp jàppe ndox moo xam ne moom ci bool yooyu boolu xaalis wala or la baax na am déet kon loolu mooy troisième bi quatrième bi léegi bu dee ndox mi dañ ne léegi nag man dañ maa jox ndox boo xam ne ci biir loolu la nekk ma war a jàpp nu may def mooy ne man defuma ko ci mu ngi mel ni ma dem benn benn hôtel wala ma dem kër benn waay jàpp jot mu jox ma satala boo xam ne ne ma nag bii bii laa ama ah. or nag mais man bii am léegi nan laay utiliser ndox moom te yow dañ na koo tere mooy nan laay def cinquième bi léegi lan mooy àtteey ndab loo xam ne dafa composé wu ci or ak xaalis mooy ne cette fois du ndabu or kese mais du ndabu xaalis kese tamit mooy ndab ndab la loo xam ne moitié bi xëy na xaalisal wala dañ ko dañ leen a jaxase léegi est ndab loolu moom il est Euh, xam nga bu doon ay affaire nit dañ naan métis ndabu métis ko mooy ndab loo xam ne euh, kii xaalis la kii or la mais ñu boole leen léegi waaw kay mix léegi lan mooy àttee ndab loolu <coughs> léegi sixième bi mooy ana lan mooy àttee ndab yeneen ndab yi nga xam ne nag cette fois-ci du or du xaalis mais nag ñoo gën a valeur xaalis comme jamaa xam nga dañ may cere or ak xaalis ndabu or ak xaalis mais léegi kon mais bu ma amee ndabu jamaa nag xam nga loolu te déet ci na mooy léegi yu mel noonu wala émeraude yi émeraude en asar émeraude wax waaw kay mooy ne yooyu noonu voilà pierre précieuse yooyu bu ma ci amee ñu kii moom ma am ci yu mel noonu ay ndab wala yu mel noonu ay kuddoo ki satalaat ay fi ñuy def cuuraay yeeg ambiyeeg yooyu est-ce que mën naa ko utiliser wala yi ñuy def yi ñuy tus kon loolu yi beneen laaj la léegi bi ci tegu mooy ne mais léegi cause bi nekk ban cause moo nekk ci xaalis ak or bañ terele lan mooy cause bi tere bi xam nga euh, question yu mel nii dinañ ci ñëw insha allah après ñu ci taxé loolu mooy kon septième bi huitième bi léegi mooy góor ana lan lañ permettre ci xam nga góor day kàtt ci mooy loolu ñuy def fii waaw mooy bàgg ngeen du bàgg ah bàgg léegi ñaata lañ ci permettre boo xam ne dina man a nekk la pas or xaalis or moom mën na nekk mais ci xaalis <coughs> loolu mooy kon huitième bi lan moo tax ñu tere affaire bi xam nga loolu noonu masala bi moom concerné wul jigéen ñi mooy jigéen ñi ñoom concerné wu leen mooy ne ñoom mën nañoo takk or xaalis léegi góor moom lan moo tax ñu tere ko ko <coughs> loolu mooy bi ci tegu léegi dixième bi mooy ne léegi comme que ay ndab la ñuy wax ak kuddóoki lool mais sama lal moom est ce am lal boo xam ne en or wala en argent xam nga lii euh, gaa yi nga xam ne léeg-léeg ñun ñi nga xam ne léeg-léeg ci pajaas yi la ñuy dóor ak a dàqe léeg-léeg ñi moom day niroog ay léeb sax waa ji yor lalu xaalis moom kooku xanaa xanaa kooku dundul dundul ak ñun mais day am mooy ne maa léegi comme que léegi gaa yi dañuy def ay palaas man man moom de toute façon formule moom du ma ci dem formule 1 am na toilette yi hôtel Formule yooyu nga xam ne toilette yi te mu nekk ci biti quoi man cinq étoiles laay dem wala place nga xam ne weekend bi rek tam nga fay douze mille euros xam nga am na jullit ñu koy def voilà léegi nag bu ñu fa fekkee yu mel nii est-ce baax naa tëddam de walla wala sax nit ki nit ki xam nga léeg-léeg moom euh, am xaalis day dekk day waa ji day jekki rek am alal pour wan nag ne ñun dëkkal ni moom léegi bokkatul ak ñoom il faut mu changer nag immobilier bu ren daa amoon bant bi gënoon a seer ay duguto yooyu da leen di bàyyi léegi est-ce que mën naa leen a def remplacer kooram jën wala xaalis góor ak jigéen nag ndax góor gi man naa wax lool wala ndaw si moom ne man or kiiwu xaalis laa soxla lal boo xam ne man daal sama ginnaaw gii daal du ma ko riit ci lu dul loolu est-ce que loolu mën naa ne loolu mooy boobu onzième bi mooy mbir yi ni muy ni muy changer nga xam ne affaire yi <coughs> day changer mooy ne addina bi yi ñu fiy def yëpp day am conséquence directe ak ak ak ak addina bañ jëm maanaam ne ñun dañuy nekk fii di def ay affaire <coughs> jàpp Mm-hmm. alors que non seulement day am conséquence ci àddina bi ñu nekk mais day am répercussion direct ak àddina bu ñu ñu di bi euh, ci tegu nan la loolu di nekkee ak ñu demee bi ci mujj nag mooy ne bu dee dañ maa tere bàgg boo xam ne xaalis <coughs> wala mooy lu ëpp bu dee bu gis nañ ci wala xaalis non or ci góor léegi man yiñ ma tere noonu est mën naa koo jaay wala déet kon loolu mooy douzième léegi nag kon bu njëkk bi moo doon masala bu njëkk bi lan mooy àttee lekk walla naan ci ndab loo xam ne ndabul xaalis la wala ndabul or euh, loolu daanaka masala boobu daanaka euh, ijmaa na daanaka laa wax daanaka mooy kon nekk ko daanaka mooy kon jege na mooy ne ah, <coughs> imaam Abu Hanifa rahimahullah ak imaam Malik ak imaam Ahmad rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp loolu dafa xaram amul dara loo ci mën loo mooy lekk ak naan ci ndabul xaalis wala or dafa xaraam benn yoon mu jeex am na tamit wax imaamu Shafi'i boo xam ne wax jooju la àndal léegi mooy wax ju mujj ji mu wax ndax imaamu Shafi'i rahimahullah dafa newoon Bagdad Irak bi mu jógee ci imaam Malik rahimahullah dem na Bagdad fekk fa ñoom Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani taalibi imam Abu Hanifa boobu dam doon ànd ak moom ndax deux la ñoom Abu Yusuf ñoo ci gën a siiw ak imam euh, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahmatullah alayhi ñoom ñoo nekkoon taalibe presque di euh, tri tri tri trioowu mazhabu Hanafi yi imam Abu Hanifa moo mooy seen sëriñ ñoom ñëpp mais ñoom ñaar ñoom ñoo ci tegu woon imaam Ash-Shafi'i rahimahullah bi mu jógee ci imaam Malik rahimahullah mooy bi imaam Malik rahimahullah génnee àddina comme ko fa la jàngi après <laughs> dafa dem Bagdad dafa dem fële Irak daje ñoom euh, nga gis sax euh, euh, waxtaan ak ñoom gis ak ñoom ay dugg ak ñoom ci masala yu bay mu am fa mazhab loolu nag lañ mazhabam boobu noonu mu amoon nga xam ne. moom la ñuy tuddee imaamu qawl al qawlul qadim mooy wax ju yàgg ci mazhab mazhabu imaamu Shafi'i boo déggee ñu naan lii fil fil qadim wala fil jadid fil qadim mooy loolu fil jadid nag mooy ndax moom wër na fu bari dem na Yaman dem na fu nekk mais mujj bi dafa installé wu Égypte bi mu installé wu Égypte nag fa la génne àddina fa la xabroom nekk rahmatullah alayhi léegi waxam yi nga xam dafa am masala yu bari yoo xam ne jàppoon na ko day na changer léegi nag ñu naan fil jadid kon mazhabu imam Shafi'i rahimahullah bu bees bi mooy Égypte léegi nag ci masala bi mooy wax ju njëkk jam doon wax ba mu ne bu njëkk ba moo doon ne affaire bi lekkat mooy ne affaire bi nii kii rek lañ tere euh, wa ah waaw daaneel ñoom rek lañ tere fidda rek lañ tere du moom rek nag dane moom ak imam euh, Daawud az-Zahiri mooy imaamu Zahiri yooyu tamit loolu la wax ñoom dañoo jàpp ne mbir mi li ñu tere daal mooy xaalis mooy xaalis ndabu xaalis lañ tere comme nga xadis bi xam nga xadis bi dane alladhi yaqulu yashrabu alladhi fi ina'il fiddati ñoom ñu ne comme fidda rek lañ wax loolu rek la <coughs> te ñoom sax dañ ne affaire bi naan la tamit ndax xam nga yasrabu la wax lekk bokkul mm-hmm. mooy dañ ne affaire bi même yuñ tere moom ay naan ay oor ak xaalis ak yooyu tere bi sax ci naan la ndax xaalis bi na ne alladhi yashrabu waxul lekk mais comme que zahiri yooyu rahmatullah alayhim ñoom dañuy xool rek di ca yàqu xadis bi li wax ci kaw noonu ah ñoom it ñu ne comme que lii la mooy seen imam bi Daawud rahimahullah ah kon daal naan lañ tere lu dul naan moom bokku ci kon moo loolu mooy lan kon imam Saafi wax ju yàgg ja ak ak ak ak li Zaahiri yi wax imam Daawud mooy ne ñoom kon lekk garaawul lekke lan lekk ci nabul or ak xaalis da garaawul li garaaw daal mooy nga naan ci mais ñi ci dañ ne ne non ndax xadiis yii ñii yëpp dañuy wane ne ak xadiis bi ci kaw xadiisu Xudayfa bi radiyallahu anhu dane laa tashrabu fii aniyati zahabi wal fiddati bu leen lekk ci ndabu euh, euh, or ak xaalis wala ta laa tashrabu bu leen naan wala taqulu fii sihaafiha kon leer te bu leen lekk ci kon duggaale na ci te dafa am sax benn ci riwaaya imam muslim rahmatullah alayhi bu imaamu Ali Ali ibn Mushir boo xam ne rahimahullah moom da cee boole lan da cee boole lekk waxul rek mooy imam euh, hadisu yaay Maymuna euh, ki euh, Ummu Salama bi moom boole na ci lekk waxul naan rek kon ñu xam ne kon affaire bi kon ñaar yëpp la mooy lekk ak naan lañ ci tere lu ne naan rek lañ tere mais lekk garaawul mais yëpp lañ tere léegi kon deuxième bi ci tegu woon moo doon loolu na bu ñu xamee loolu mooy ndab ndab lañu wax mooy ne kon léegi kudd gima may utiliser ngir lekk mu nekk xaalis ak or ci la bokk fourchette bi ci la bokk bu man ci culture euh, chinoise yi man moomu dugg ba ma yor samay bant def def ko kiiwu or loolu yi dañ koy tere baguette voilà ba baguette euh, képp pat ah, ah, baguette yooyu day day tere dañ koy tere ko mooy lekk ko dañ koy tere ak yeneen façon yoo mën a lekk léegi tamit mooy xam nga lekk ak naan lañ la mooy robinet bi tamit ci la mooy ne man manuma ñëw ne damay changer samay robinet mais nag comme man dama raffiné en or laa ko non en xaalis ku or dafa metti peut-être ma jël robinet bi def ko en wala ma dem benn cérémonie ñu may ma ñu ne sëriñ bi kat may nañu ko xaa kudd goo xam ne xaalis la mooy ne loolu li baaxul euh, léeg-léeg nag nga gis ko en tout mas naa koo gis euh, mais temps yooyu sax man xaw ma ci woon dara ndax boobu man de toute façon est-ce que moo lay huit ñu ne mais ma ci kaw nag lañ ko wax ah diw. yëkkati kiddu kuddug or bi or la woon foofu or la moo may sëriñ bi kuddu or gi ñépp ñépp euh, fattasu léegi xam nga temps yi man xaw ma dina mooy ne yéeme na comme ñépp rek ah kuddu moom est que sax du jour boobu door a gis or mais ñu wane ko muy melax nii am nga lamp yi ne ci ray noonu bu waa ji bu ko yëngalee mais daal loolu da ngay war ne tamit moom it kudd yooyu ci la robinet ci la mais tamit yooyu mooy plate assiette en tout cas lépp loo xam ne dañ koy utiliser ci yooy dañ koy tere <coughs> léegi mu def euh, est-ce mooy deuxième question deuxième masala bi est léegi mën nañu utiliser xaalis ak or ci loo xam ne du lekk ak naan ci yeneen xaalis ak or comme que lekk bi moom wax nañ ak li jëm ci yooyu léegi est-ce que nañ ko utiliser ci leneen bu boobaa dañ naan la xanafiye yeeg maalikee yeeg shafiye yeeg xanabi hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne dafa xaram moom ndax xadiis bi xadiisu Xudayfa euh, bi ak bi ak bi ci tegu ñoom dañu ne affaire bi dafa xaram loolu mooy wax bu njëkk bi bi ci tegu imaam Daawud ne déedéet loolu moom xaraamul mooy na affaire bi xaraamul comme que moom moom moom mooy ne ñoom da ngay xam seen raisonnement ndax xana xana kii euh, zahir yooyu boo xamee seen raisonnement rek surtout bu dee xadiis yi ñoom dañoo jàpp ne bii moo ci wén ñoom boobu la ñuy doxe li mu wax ci kaw ak lu mel ñëw dañ naan xadiis bi lii la bu dee amul alxuraan ak yeneen yuy wane ne du loolu kon ñoom dañu ne kon affaire bi man nga ko utiliser en dehors lekk ak naan ndax lekk mooy ne xam nga ñoom dañ noon sax lekk gaawul naan rek la léegi ñoom ñoo ne affaire bi ñoom lu dul lekk ak naan man nga utiliser xaalis ak oor léegi <coughs> nga gis imaamu Shawkaani rahimahullah ak imaamu Asfanaani ñoom ñu def kii imaamu Shawkaani dafa euh, Sharaaki yi ñu tudd euh, Muntaqal Axbaar bu imaam uh, Ibn Taymiya maam al-Majd al-Majd bi Hanabila boobu rahmatullah da ko da ko saraat ci Naylul Awtaar moom dafa moom dafa jàppale uh, Daawud ne waaw défendre ko bu baax ne li mu wax loolu la imaamu San'aani tamit ci uh, bi muy saraat Bulughul Maram rahimahullah moom it dafa jàpp ne loolu la mais li ñu wax mooy jumhur sax ñoom presque mooy ñëpp ah, en nii ñoom dañ ne affaire bi dafa xaraam ndax xadiis yi ñaari xadiis yi mooy ndax dafa leer mm-hmm. euh, ñaari xadiis yi lan la wax xam nga lekk la wax gaa yi dañ ne loolu kon naan bi comme ni Daawud waxoon dèjà naan lañ wax ñoom ñu ne non affaire bi xadiis bi dafa leer te xadiis yi lan moo tax mu ne lakk lekk ak naan dari moom lañ upp luñ koy utiliser moo tax mm-hmm. ndax mbir mi l'islam tamit manul buy tere wala di wax sew sew bu nekk mu tudd ko ci mbir mooy ne man bu ma ne nee waajoo xamante ne nii moom day fréquenter benn booy boo xam ne bëgguma muy fréquenter ak moom comme benn booy boo xam ne ñoom xam nañ ne ñoom ñëpp décoré lañ dëkk ci dëkk yi taal oto euh, tafu braqué banque léegi yow ma ne booy bi comme que xam naa ne kenn kii moom moom lay àndal ma ne ko yow kii moom muy ànd ak moom bu ma la gisati nga ànd ak moom mais toloon day tekki ne moom bu àndul ak kii am na droit ànd ak keneen ku mel ni moom ndax lan ndax kii la kii la ëpp lu muy àndal bu ma ko waxee moom moo ci war a xam ne ñeneen ñi mel ni moom ñépp a yem léegi tamit affaire bi lool la moo tax ñoom ñu ne euh, jumhur ne mafhumul ghalib bi moo tax ndax comme que moom lañ ëpp xam nga ma mafahim yi moom gisoon nañu ko fële sa début gis mafhum yeeg yooyu gisoon nañu bokk na ci mafhumul ghalib mafhumul ghalib ndax mafhum mooy bu nga wax benn mbir man ma dégg ma li may dégg ci ginnaaw mooy man waxu ko li ma wax moom lañ naan mantuuq bu ma nee aali euh, génnal xam nga aali génnal moom mooy leer loolu laa wax mais léegi Ibrahima moom man na ci dégg ne ah comme que aali la wax kon mooy man daa wax ma toog mais est ce man loolu laa wax mooy waxuma ko mais moo ko ci déggee léegi loolu mooy mafhum mooy ne waa ji wax man nag li may déggee li may dafa am nag ñaari mafhum mafhumul muxaalafa ak muwaafaqa mafhum boo xam ne man bu ma ko déggee day jëm day day correspondre day va à ci ci li ma wax foofu la jëm par exemple bu manee nee euh, yow moom gis nga. Euh, xool sama direction rek boo ko defee yow di nga am problème yow xool fi ma toog nii ma nga xool ba xool côté bii rek dama ma léegi imaginer loolu est-ce que waa ji dina ne li ma ciy dégg mooy kon man damay bañ kooku liñ ci war a dégg mooy de moo kii day bañ kon mu ñëw ba ci kanamam yow comme que dayene fële nga nekk mu ne la bu ma xoola yow yaa ci war a dégg ne bëggul nga ñëw di ko ñuuxu ki naan la bu ma xool nga nekk fële est-ce yow yaa ci war a dé pourtant waxu bul ñëw sama kanama mais yaa ko ciy dégg loolu mafhumul muwaafaqa la mooy dafa day dem comme comme euh, misaal bu bu bu bi ñuy faral di joxe rek wa man ya'mal misqaala zarratin xayran yara bu dee yow ku def li lu toll nii euh, atome dina ko gis mais boo defee lu toll ni montagne ndax diñ ko gis xam nga ko ndax lool xam nga lool mooy logique moo loolu nag mooy mafhumul muwaafaqa mooy mbir mi day dem day day ànd ak li may wax mooy à force yori léegi mu am mafhumul muxaalafa nga xam ne mooy contraire bi nag kom mooy comme comme bi ma wax sànq bul génn génnal yow nga jàpp ni ne kon man comme ko tudd ma mooy bu ma génn léegi nag fii ñoom ñu ne mafhum yooyu nag dafa am nag mafhum ci mafhumul muxaalafa yi dafa am li ñu naan mafhumul xaalib mafhumul ghalib mooy ne li li ëpp li ñuy def noonu lay demee comme bu alxuraan ne yéen yéen nit ñi yéen góor ñi bu leen takk warabaa'ibukum allati fi hujurikum bu leen takk jigéen ñi nga xam ne seen soxna yi ngeen takk ñoo mooy seen doomu jiit lay jigéen ñi nga xam ne nga leen a takk fekk ñoom amoon nañ buñ sëy ba am doom ju jigéen yàlla ne bu leen leen takk jigéen ñooñ di ñuy àndal seen doom yooyu di ñëw seen di sëy ci seen kër yi bu leen leen takk yow mënoo cee dégg ne voilà am na nag une belle fille ah boo xam ne doomam la quand mais moom dëkk si wul ci kër gi moom dafa am appartement am kon kooku mën naa koo takk ndax dane fii hujurikum ci seen kër yi déedéet dañ naan la non manoo koo takk tamit que mu nekk sa kër ak mu nekk ci bitee ci yem ndax li ëpp luy xew mooy yaay ji buy sëy day yóbbaale doom bi loolu mooy mafhumul xaalib ndax li ëpp comme que jigéen ñu bari bu ñuy tëye dañuy yóbbaale seen doomu jiitle yi yàlla waxe noonu mais tekkiwul ne bu ñëwul ci kër gi rek kon man man naa ko tax déedéet kon ñoom nag ñu ne mafhumul xaalib bi fii mooy ne li ëpp li ñuy utiliser yooyu mooy lekk ak naan moo tax kon lu dul lekk ak naan waaye day gën a duggaat ci biir rek kon euh, ñoom loolu la wax te loolu mooy qiyaasul awlaa tamit qiyaasul awlaa mooy ne ndax euh, <coughs> moom la ko kii di tuddee comme al fahwal xitaab comme li Maalik yi di wax mooy ne xiyaasul awlaa moom ci ci kii yi moom kii yi ñoo ñoo ñoo ñoo li ñu wax sànq ñoo bokk mooy ne dama naan xiyaasul awlaa mooy li ma waxoon sànq rek à force yooyu mu yooyu yëpp day wane ne day wane ne affaire bi du lekk ak naan rek mais lu lekk ak naan dañu koy tere contrairement ak li Daawud wax ak ñi ko ci rahimahullah imaam Daawud ak ñu ko ci jàppale léegi troisième ala bi moo doon léegi comme que xam naa lii lan mooy àtte léegi nag buñ xamee ne kon yii leneen yi dañ koy tere mooy ne kon man manuma am benn kopp boo xam ne ci laay def samay tusngal ngay jigéen ñi di ko def fii wala nga yor sa yooyu di ko crayon wu affaire bi nekk en or wala nga yor parfum boo xam ne moom flacon bi en or la parfum bu valeur bu ma jënd rek ci laa koy def dañ la koy tere tamit yow ndax lan li tax ñu ne lekk ak naan mopp luñ koy def kon waxatuma la ak loolu ainsi de suite ainsi de suite man nag cuuraayu Dubaay laa yor te ci parfum yi fi ma koy taal daa évalué en en xaalis dañ la koy tere lépp ci yam léegi nag bi bi ci tegu mooy léegi est-ce mën naa cee jàppe loolu moom la ñu waxoon mooy lan mooy àtteey ndox moo xamante ne nii dafa nekk waaw dafa nekk ci récipient boo xam ne xaalis la wala or loolu mooy est-ce que léegi mën naa ci jàpp naan gi moom wax nañ la ko léegi nga ne mais jàpp nag moom bu ma ci jàppee nag euh, léegi nag jàpp bi fii day delloo ci benn masala usuliya mm-hmm. xay euh, question bi hal an-nahyu yaqtadi al-fasaadu am la est diine bu teree l'islam bu teree tere bi day tax yow man léegi conséquences yi ñëw après tere bi yëpp day yàqu wala déet léegi boo xamee loolu léegi loolu xam nga loolu gisoon nañ ko ci hadith cinq bi du loolu la woon hadith cinq bi gisoon nañu ko voilà mooy ne léegi est-ce bu teree bu nee bu àjjuma jotee fa ida qudiyati salaatu fantashiru non bu ñu noddee voilà ida nuudiya lis salaati min yawmil jumaa fasaw ila zikrillah wa darul bay' bu ñu noddee mooy bu ñu wootee julli jour àjjuma waxuñ jour àjjuma moom j'espère que ñëpp comprendre la ñu tax ñuy wax timis waxuñu mooy julli àjjuma jour àjjuma ñuy def ci yi bu ñu noddee na ngeen gaaw daw ilaa zik mooy pa pa di daw di daw de mooy ngeen gaaw mm-hmm. ilaa zikrillah yi ngeen dem fekke xutba bi zikrillah xutba bi wadarul bayan na ngeen bàyyi njaay commerce bi ngeen doon def wadarul bayan ngeen bàyyi emploi seen emploi bi ngeen nee woon arrêté leen ko mm-hmm. loolu tamit ci la bi ndax de toute façon yi ñuy def yëpp ci njaay li jëm man bu ma nee man ci usine bi daa ne di produire li ngay produire fu mu jëm da nga koy produire ngir ko yow wala internet laay liggéey yow li ngay liggéey noonu say produit da nga koy jaayam ah. sa logiciel yi ngay créer foo ko yóbbu da nga koy def ngir ngir ngir ngir plaisir yooyu yëpp ci la léegi yu mel noonu comme que dañ maa tere ne ma kon léegi bu heure bi bu ma jaay léegi bu ma jaayee nag loolu le problème mooy ñu nodd ba pare ma gis benn client ñëw ma ne ko ah non nag damay tëj mu sawaay xaaral kon léegi ma jaay waa ji est-ce que léegi alal jooju moom dagan na wala mooy lii dañ maa tere ma ma ma utiliser ndox dañ maa tere ndox naan wala yeneen comme ko xam nañ ne lépp lañ ci boole ndox mu nekk ci récipient boo xam ne xaalisa wala or léegi man léegi <coughs> bu ma ñëwee jàpp ci nag ba toog julli est-ce que damay julliwaat benn waay ñëw ne ma eh yow foo jàppe man nekk woon nga ne waaw julli nga ba pare waaw léegi est-ce que julli yàqu na bi léegi kooku dañ naan kon kon masala usuliyya bi lenn la halin nax yu yaqtadil fasaadu am la léegi <coughs> jumhur nee nañu rahmatullah alayhi dara newu ci def nga bàkkaar nag ñee sa njàpp baax na bàkkaar moom def nga ko ndax dañ laa tere nga def ko mais nag yow sa njàpp moom baax na léegi li lu bari ci euh, Hanaabila yi ak Zaahiriya yi ñoom nee nañu sa njàpp daraay baaxu ci yow mooy ne boo ci jullee xam nga loolu lu muy teg boo ci jullee da ngay ba da ngay jàpp wat di julli xam nga loolu moo ku Euh, manigance këru jàmbur ay terrain wu jàmbur tabax ci say étage tabax ci say kii dëkk fa di jullee ya léegi yow comme que yow est ce bu may julli foofu samay julli yi ma fa julli baax na am déet comme que man terrain bi dama koo sàcc wala man damaa am terrain boo xam ne neuf mètres carrés la mais ma fexe sàcc ñi ma jege comme que man dama am euh, pouvoir ci wàllu mairie beeg yooyu ma fexe ba ba ñi ma jege ma jël ci ñoom seize mètres carrés boole ko ci sama neuf yi. bu dee man damaa nekk sama sama ma may jullee sama néeg côté nu yi ma sàcc la di fa jullee est-ce que sama julli yooyu ma fa jullee yëpp baax na am de léegi kon mooy bu dee ñëpp ci xanaa bi lay zahiri yow sa julli ñëpp de toute façon sa sa sa addina bi yëpp da nga doon caaxaan yow julli woo ma soo julli ndax fi nga doon jullee la. voilà yéere buñ sàcc ça dépend bu dee yéere buñ sàcc la dañuy xool yéere bu dee benn yéere la benn kii rek booy benn. Euh, euh, yéere la moom booy wàcc boo xam ne boo ko solee lépp moo fekk lay muur lépp waaw comme yooyu nga xam ne benn yéere comme lii nii mu gudd sabadoor voilà benn sabadoor boo xam ne man moom laay sol du ma teg leneen ma julli kooku dañ naan la ñoom dañ naan si julli baaxul mais nag bu dee nag yow li nga sàcc yow ab ceinture la boo xam ne yow yow yow yow ceinture bi dañuy xool bu dee ceinture bi mooy tax ti kii sa ji du tu du wadd yow say julli baaxul ndax li téye sa kii bi dafa xaraam léegi nag bu dee ne yow yow yow yow nga sol li nga sàcc yow da ngaa teg sa yére boobu moom ba bare teg ci boobu te li bi nga sol muur na loolu julli baax na mooy ne ñoom affaire bi loolu mooy ne ñoom buñ la xanaa bi lay moom mooy lépp ci ñoom rahmatullah ñoom moom seen règle loolu da gis moo tax question yu mel noonu fois ñoom ngay gis dafa xaraam ko def du mooy ku ko def da defaat léegi nag kon kon Maalik Hanafi Maalik rahmatullah Shafi'i yi ak lenn ci Hanaabila yi ñoom dañoo jàpp ne non non bi bàkkaar moom def na ko hmm. mais nag su julli sa baax na lan moo tax. ñoom ñu ne c'est que c'est lu baax charte njàpp est-ce que ngay jàppee fi fi mu nekk ci la wala déet mooy ne yow li ñuy xool mooy est ndox mi baax naan bi mbaax bu dee euh, laab na tey laa balaat euh, raxas nga fi ñu la wax yi ah jàpp nga pare mais baax na. léegi nag ñun ñun ñun weddi wuñ ne waa ji def na bàkkaar bàkkaar moom def na ko ndax yàllaa ko ne ko def mu def ko wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam bul def mu def loolu ñun ñëpp d'accord nañ mais c'est que affaire bi mooy ne ndax tere yi dafa am tere yoo xam ne tere yoo xam ne ndax loolu tamit lu am solo la mooy ne tere yi dafa am tere yoo xam ne da dafa dafa nekk charte ci affaire bi bu dee dañ la tere loo xam ne moom charte la boo ko defee day yàq charte ci affaire bi wala boog moom pilier la ci affaire bi la te euh, bi nga war a def loolu da koy yàq xam nga lii nii masala bi ñu nekk mooy kuy julli di sàcc mm-hmm. may julli ci biir jàkka ji am ku ma ku ma dendeel bi mu xawee njëkk maa sëgg ma gis ma xool iPhone bi ci téléphone ci ci poche bi mais ma gis ne waa ji moom mu ngi ànd ak ragal yàlla bu mag goo xam ne ni nii rek <laughs> man ma profité gis poche yaatu noonu moom moom ma xaw a def benn ndax sàcc yi dañoo muus ma xaw koo puus tuuti ma gis ne waa ji réagirul ma ne sawaay ñii sori na ci julli ma bàyyi moom kii ma dugal sama loxo ci poche bi àbb ko iPhone bi dugal sama bos ñu seulement rek ma ne salaamaaleykum jël saay daal dem sama yoon léegi kooku julli ba julleem baax na baaxul mooy la même xam nga def na ko tere moom sàcc ci biir julli mais est-ce que léegi yow nga sàcc nga sàcc nga sàcc est-ce que dafa bokk ci charte loolu loolu mooy ne du nga yàq bu doon liñ ma tere dañ ma mooy ne dañ lay tere yoo xam ne yow da ngaa def yoo xam ne ci pilier yi la bokk nga loo xam day loolu day yàq wala yoo xam ne condition la mu ngi mel ne yow na ne la pour nga il faut nga il faut nga jàpp nga jàppoo ba pare di julli kooku mais bu dee yow liñ la tere ak ah, moom moom dafa nekk en dehors ci bi mooy mooy mooy lii rek mooy ne yow man nga am ndox mooy jàppe ndox mooy jàppe laab na tey laa laabalaate man naa jàpp correctement sauf que man fi ma ko def mooy problème est na que dañ ne ne ci charte julli wala luy tax julli euh, jàpp baax mooy fi mu nekk il faut mu mu laab non non mu kii mu nekk lu loo xam ne daganul lu lu dagan boobu waxuñ la loolu kon loolu mooy wane ne kon ñoom ñoom seen wax moo gën a insha allahu taala ah waaw boo xamee ndax euh, masala usul yi li ci neex mooy boo ko xamee mooy lépp ngay xam ne léegi mooy ne yow <coughs> loolu moo tax usul xam nga mooy mujj mooy dernier partie mooy ne boo ko xamee yow léegi xam nag ci cas yi muy appliqué woo bañ koo jaawalee yeneen cas ndax loolu lu moo gën a difficile xam règle bi ni yomb xaw ko comprendre yomb na mais dem ci application bi bu benn carte taxawee nga xam ne fii lay appliquer wu paalile loolu moo dina a jafe loolu nag boo ko xamee yow comme bi biñ la wax nii xam nga ko kon dañ naan la xanaa bi la bi moom lim la wax dafa leer mooy ne yow sëñ non pas julli ji de jaay bi alal ji ngi am bi nga jaay waa ji nga ne moom valeur un million lay jaay moo tax il faut ma jaay ko. xam naa ne sax dañ ma koo tere mais quand nu may def ci suba ba léegi soqeeku ma moom moo dóor a agsi un million ta man doon naa fi def deux semaines wala un mois du am un million kii ñëw di jënd ma jaay ko bu dee ñoom dañ naan la kon yow li nga jaay alal doon dafa xaram bu dee ñi ci des mooy def nga bàkkaar yu mag sax dañ la koo tere yow su julli ji demal julli di bàyyi jaay ngay nekk fi di jaay mooy yow am nga bàkkaar <coughs> voilà léegi bi ci tegu euh, mooy quatrième léegi euh, bu dee nag man ndox mi dafa nekk foofu dafa nekk ci récipient boo xam ne xaalis la wala or wala rek bu wala mu bañ a ne mu nekk soow wala leneen wala ay tusngal wala leneen wala lu man di nekk wala leneen lu may utiliser rek nga xam ne man ci affaire boobu lañ ko def loo xam ne xaalis la wala or nu may def loolu mooy c'est facile da nga koy da nga koy toxal feneen mooy ne da koy jël def ko feneen bu dee bu dee ne ay affaire kii la dama koy bu dee yoo xam ne dama koy utiliser moo xam lu may lekk la dama koy def ci sama beneen loxo bi teg affaire bi fële bu dee njàpp damay fexe comme ndox mi sotti direct bi laay laay laay fexee bañ laay fexee def mooy sama kenn kàttan laay def ngir doxal affaire bi yóbbu ko feneen loolu nag boo ko defee yàlla dina xam ne sama jaam bii comme dane fattaqullaha mastata'tu ragal leen yàlla seen kem kàttan dina xam ne kii mu ngi moytu te lii la man ndax tamit yàlla tegul nit ñi luñ man te kaay yi ñu doon wax voilà kaay yi ñuy wax nii ay utiliser or dañ koy tere yooyu mooy cas boo xam ne nekkoo ci cas extrême nécessité bu dee loolu lii waxuñu ko comme que yow yi xaraam yi xaraam nga xam ne ñoom dañoo xaraam ci seen jëmm sax boo nee ci kaa yooyu léeg dañ la léeg-léeg dañ la koy permettre yi waxatuñu ko mooy bu dee da ngaa nekk foo xam ne lii wa fi sës ma yow buñ la jàpp ku ñu jàpp Guantanamo moom na yow wala prison rek wala sax ab jullitu bu bu bandi rek xam nga gaa yi ñoom bu nga xamee ne da ngay a ñu naan ñuy wax muy jéem a ci diine bi xaaral nga ne lekk ci xaalis ko or baaxul gis nga nag tey ton repas fii lañ koy def boo bëggee nga lekk boo bëggul nga bàyyi non kooku waxuñu ko ndax moom amul benn choix soit hmm. mu lekk maamu mu bañ a lekk après jóge kon kooku dañ naan ko mooy ne kaa yi wax nii ñoom bokkuñu de ak tamit lii jigéen ñi di takk tamit loolu bokkul mooy kaa yooyu bokkul ci li ñu ay or ak yooyu ndax am na sax masala ci kanam voilà euh, kon fu ñemoon mooy cinquième bi euh, voilà mooy jeex mooy da toxal léegi sixième bi non cinquième bi mooy lan mooy àttey ndab loo xam ne nag cette fois-ci <coughs> dafa composé mix or xaalis bu ñu boole loolu mooy pour gàttal dafa xaraam ba mu des ay cas yoo xam ne nag dernier xadiis bi ñu gisoon sànq bu Anas bi radiyallahu foofu lañ koy traité voilà comme ça bañ a traité lii ci place su leneen comme que xadiis boobu day traité lii. mooy pour gàttal lañ naa la dafa xanaan ba mu des ay cas yoo xam ne ku ci bëgg xam dara il faut nga ñëwaat pour boobu hadis boobu mooy dernier bi léegi bi ci tegu mooy kon ana lan mooy àttee mooy sixième bi lan mooy àttee kon yeneen récipients yi nga xam ne duñu xaalis duñu or comme jamaa lu lu ëpp marjaan loolu lu wal marjaan marjaan mooy mooy mooy kii nanati sax corail yi mhm. comme baie de corail yi yu rafet yooyu ngay gis ci biir géej yi yooyu am dañ koy utiliser ak ak ak ak ay jamaa nga xam ne ñoom ñoo gën a sax précieux jamaa moo gën a précieux kii euh, or ak xaalis léegi comme que léegi dañ maa tere yi mais léegi loolu moom lu ci nekk dañ naan la loolu dara newul ndax l'islam lii la tere mhm. or ak xaalis bii la tere mais jamaa kenn terewu ko voilà boobu <coughs> loolu mooy bi ci tegu léegi beneen bi ci tegu woon mooy ah, bu ñu nee nag dara newu ci mooy ci lekk ak naan yëpp ah, boolu jamaa bu am man nga koo <laughs> xaw ma ndax ñu ko defam dé mais daal ah voilà wala yooyu yëpp ku bëgg a jaay ndaanaan mais bu ci jaay ndaanaan ndax ndax wane yooyu l'islam da koy tere quoi ay ay wane woo ay bëgg ñu gis bëgg feeñ yooyu l'islam da koy tere mais nit ku koy utiliser woon mënoo ne non xoolal sa Qatar yi la milliardaire qatari bi muy mu amee coupe du jamaa kii day saaga suñu conscience yi ko non mais yow amoo man nga ne ah man de bu ko amoon sincèrement nag du ma gis nit ñu sonn ñii di di jënd yi naa ko fa def yow lool yow la te sax fi ngay waxee da ngaa nekk pauvre de ndax léeg-léeg boo amul di wax daa gën a amoo dara naan man bu ma amoon lii ak lii loolu moo gën a jafe moo gën a nga am ba pare. noot sa nga xam ne mbir yi day nekk à la portée main mooy ne yow yow ni mu lay ni muy étranger ci yow loolu boo ko amee mbir mi comme naan ndox léegi nag bàyyi ko loolu yombul na mais ku ko def ci ñoom ah ñeent man de wax dëgg yàlla lii nag moom bu doon man yaaru euh, wa insha allah daal na ma yàlla dimbali ba bu doon man ma bañ koo def jël alal jooju def ko feneen. mais ku ko defit bu ko bu ko bu ko ŋàññ bu dul bu dul da koo def ngir wanewu bu boobaa wanewu gi nga naan ko nag non c'est que nag yëfu ay yu extravagant yi di wane yenn yi loolu l'islam da koo bëggul xam nga loolu wute na mooy te ne yow li ngay def nii dañ koo tere que liñ koy defee dañ koo tere bokkul voilà su kuddu jamaa bi dañ dañ koy tere ak ni ak la fait que koy wan nit nii dañ koy tere bokkul yoral sa kuddu jamaa mais tamit bul def ku ñëw rek nga fekk fii di di toj xolu gaa yi quoi loolu dañ koy toj léegi nag bi ci tegu mooy léegi lan mooy lan mooy cause cause lu tax ñu tere kon jamaa ak or euh, euh, xaalis ak or yooyu moom xadiis yi xam nga xadiis wax na fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil axira waaw boobu leer na euh, premièrement mooy jullit jullit. moom amul pourquoi d'emblée moom ay waxam mooy bul moom lenn lay xool lan la lis lan la yàlla wax lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu ko xasee xam moom même bu xamul cause yi grawul yo mooy il faut tamit nit loolu mooy di déparer foofu que ne yi duñ ne man daal man tout ce qui raisonnable man de toute façon man du ma ko gën quoi il faut ma teg ko ci balance raison bu ko màndaxee màndaxe gu baax ma xam ne baax na bu dee nag euh, sa cloche moom mooy ne lii moom war na baax déedéet mooy ne yow daal lenn la xam nga alxuraan moom dafa leer yenn nii dañ naan la lii dañ koo tere mu leer yow nag xadis buñ la ko waxee lenn ngay seet ñuy tere dara est-ce que xadis bi wér na dit loolu rek la war a intéresser bu xasee wér moom c'est fini léegi nag que les astronautes les les scientifiques les wala ñeneen wax nañu say woon na ci loolu mooy li julli di départ léegi nag loolu bu saxee ci ci bopp jullit bu nekk ñu door a départ foofu nag di xool cause yi ndax yàlla tamit dafa bind mbir yi ngir ñun baax na tamit di xam cause yi nga départ ci lëre que loolu lan la lay may mooy ne yow doo defati lu ñëw rek mooy bu ma xamul cause bi daal man du ma ko gëm non non mooy gëmal boo ko gëmee nga après ba lool sax ci yow nga door a commencer di xool cause yi kon loolu cause yi loolu lay demee léegi cause yi tax ñu koy tere yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon dafa wax ci hadiisu Hudayfa bu njëkk bi fa inna lahum fi dunya wa lakum fil aaxira ndax affaire yi kat ndab yii nii xaalis ak or récipient yooyu. pour ñoom la mu yéeféri fi dunya ci àddina léegi yéeféri ñoom kon ñoom bu ñu koy utiliser kon baax na loolu masala usuli la boo xam ne mu ngi ci masala usuli halil halil kuffaaru muxaatabuuna fii usul fii furu'an shari'ati am laa loolu tamit masala usuli la mooy halil kaafiru muxaatabun bi umuru bi furu'an shari'ati ndax ndax ndax ndax yéeféer moom euh, mooy sariya naan dagan na julli leen woor leen def leen lii natt leen azaka ak yooyu est moom bu ko deful bu ko deful da ci am bàkkaar wala déet le fait mu nekk yéeféer moom mooy usul yi le fait que mu bañ a gëm yàlla bañ a gëm yonent bi loolu ñépp d'accord ne looloo tax sax muy dem safara du fa génn léegi est plus bàkkaar yooyu bu ramadan jotee moom muy añ wala muy reer julli jot muy seetaan télé faalewul sax waay waay képpiwul sax luy julli xam nga yéefar moom doo doo faale yooyu moom xalaatul sax fajar jot bu liggéeywul am problème é foo ma dina julli bi cinq heures le temps de so dama war a teel a jóg kon moom amul ku amul loolu grasse matinée bu liggéey hmm. mais léegi est-ce moom loolu problème moom day am bàkkaar ci loolu wala déet voilà loolu nag masala usul la boo xam ne kon ci usul bi lay daal lay dellu léegi kon yeneen bi saa salaam ci cause yi moom moo ne bii pour ndax ndab yi pour ñoom la àddina pour yéen la àllaaxira kon loolu benn cause bi ci tegu beneen cause bi ren innamaa yujarjiru fii batni naara jahannam mooy ne ndax lan beneen cause bi mooy le fait que waa ji di ko naan li tax ñu tere ko mooy ne moom li muy jàll la nekkete safara lay jàllale à la place de mu kii ndox mi ñu jàpp ne léegi beneen bi loolu cause yooyu fu nekk loolu xadiis la ak tamit li yonent saa salaam waxoon benn waaye ba mu ko gisee mu sol mu sol kiiwu xaalis kiiwu or mu ne ko moo ma gis ci yow ngay sol yére yi kiiwu waa àjjana xam nga xaalis ak yooyu waa àjjanaa ma gis la ngay sol euh, takkaayu waa àjjana kon ñu xam ne kon loolu ci cause yi la bokk mooy ne le fait kon waa àjjana xam nga bii moom bi ci kaw a nirool mooy yéena ko moom alaaxira alaaxira bu ñu ko waxee mooy àjjana tax ñu wax léegi nag mu am yeneen cause yoo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lañ ko wax mu bokk ci ñenn ñi ne bokk na ci cause yi mooy ne loolu day day day naqaral pauvre yi imaginez yow dëkk boo xamante ne nii gars yi yow les trois euh, waaw les trois repas gars yi sax léegi deux deux lañ koy wax les deux repas quotidiens yi muy ay non léegi sax kii léegi lañ ndékkee reer rek la la paa bi di res wala añ rek reer moom gars yi di jënd yi cere ki fondeek ku nekk di ko débrouiller sa bopp mais daal imagine dëkk boo xam ne ñett yooyu bu jamonoy jamonoy neex ndékki reer añ non añ reer gars yi presque ñoo benn rek lañu ci assuré yow moom sa kër booy booy booy kii non bo yow yow yow booy seen waa kër bu ñuy sóor moom fële la gaa yi tollu dégg ginaar gi naan tuf mais xam nga yooyu moom mooy ne yow gaa yi yow léegi léegi yow waaj ji a ko amul waa ji ko amul moom gaa yi ko amul te dëkk wër la sa voisinage nu ñuy def mais dina leen metti affaire yi di leen xeeñ te mënuñu cee ñam gis ko doo mos mooy ne yooyu day gina mooy ne yu mel noonu la ñu ne xoolal or ak xaalis nit ñi nga xam ne amuñu dara yow nga ñëw ñoo xam ne lu ñu lekk sax amuñu ko ngay yor ay ay kuddu or kuddu xaalis yooyu xam nga ne yooyu tamit daa jekkul ñan non xam nga lii nii mooy cause yi nga xamante ne nii borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo ko wax mooy ne boo gisee ñoom li ñu wax ni mais sauf sauf que lu tax kuddu jamaa moom c'est vrai que bu dee ci cause boobu nga xool da nga naan jamaa mais moo gën a précieux mais sauf que cause yi nii waxuñ la ne ñoom rek la te ñoom am nañ part de vérité li ñu wax mooy ne ñi amul dara ñi amul dara waa bu dee yow da ngaa def xiyaasul xiyaasul awlaa ci loolu sauf que bii texte yi daa leer comme que diine ji lii la wax xam nga l'islam kenn du ci waxe mam xel lii la mam xel wax loolu moom kenn bu ko fi waxe mooy ne yow da ngay xool affaire yi lan la texte yi wax bu texte yi waxee mooy ne yow comme que surtout affaire xaraam ak dagan dafa gën a difficile dafa gën a difficile la wax comme que yàlla dane lépp laa leen dagana la kon mooy al aslu fi al aslu fi al ashiya al xalaal wala mooy ne li nga xam ne moo nekk cosaan ci mbir yépp yu ci kaw suuf si asamaan yépp ci nit ñi dafa dagan léegi xaraam exception la règle fii règle doomu aadama règle générale bi mooy lépp a dagan ku fi wax lu xaraam rek exception nga indi exception boo ko indee da ngaa war a indi lu tax léegi yow boo nee jamaa da war a lan moo tax nga ne jamaa comme que ñi xam nañ ne lii la te cause boobu dëgg la mooy ne ñoom li wax mooy ne li wax noonu te tamit or jamaa moo gën accessible que jamaa waaye ma naan waaye waaw bokk waaw jamaa moo gën a moo gën a jafee accessible que xaalis ak or même ñi am ñu bari nii sax à part jamaa moom daanaka takkaay ngay gis ñu koy def te loolu jigéen ñi sax la tëj reen yeeg ak ruwaayu kàccoor yi léeg-léeg ak gaa yi ñoom daal ngay gis ñuy takki ay jamaa wala ñu naan ay people ñooñu léeg-léeg ñooy jéem a takk yooyu mais or moom or ku commencé am dara rek commencé fuuy commencé cee dugg ndax moo gën a accessible yor say léngoo door di di ko wane ci dëkk bi yooyu moo tax ñoom cause bi ñu wax loolu la ndax bële mënuñoo wax ne da cee dugg ndax amuñ ci texte bu leer te comme que lépp dafa xaraam dafa dagal lu ñëw rek lu xaraam lu nekk da ngaa war a da ngaa war a indi dalil bi dafa leer mooy ne da ne wa xaalis ak or la wax voilà kon léegi nag bi ci tegu euh, wa wa voilà bi ci tegu beneen cause bi ñu ne lii nag boroom xam-xam yi ñoo ko ñu ne euh, dafa bokk bokk na ci cause bi mooy ne affaire u rëy rëy la sax affaire u rëy rëy la gën a niru di yor yére yoo xam ne moom brodé bi yépp or la sol benn taaj ci nu mu tudd couronne boo xam ne or la ñu naan introniser le roi dañuy introniser roi bi yooyu ay rëy rëy rek bëgg wan ne moom ni gis nga liñ teg ci bopp bi ni mu valeuré noonu la leen tiime leen suq yëpp loolu affaire u rëy rëy lu la ne loolu la ak alxuya alxuyalaaw kibru yaaw rek la mooy ay rëy rëy lu te loolu l'islam da koy tere moo taxoon mu doon tere ku sol lu weesu fii luy buubu ndax comme que gars yi mooy ñoom Abu Jahl noonu lañ doon soloo dañ doon sol ci ponkal màkk yi sol yére yu kii bu ñu rombee ñu ne ah sayyidu Quraysh kii moom mooy ñoom ñoom noonu lañ doon def fookoo ngoog ndax ñoom noonu mooy fu ñu jaar rek ñu xam ne gaa yaa ngoog di buubal di romb yonent bi sallallahu alayhi tere loolu mu loolu la léegi kon ñoom ñi am ñu ne cause yi boobu la am ñu ne am na tamit ci cause yi ñu ne euh, affaire bi day tax euh, euh, bu dee dëkk boo xam ne affaire yi comme diinaar yi nga xam ne en or lay doon mm-hmm. xaalis bi dañ koy dañ koy ci lu mu tuddati ci xaalis wala or yow bu dee nit ñi dañoo soxla loolu xam nga loolu lu muy gën a manqué affaire yi di gën a cher mm-hmm. imagine bu dee may Richard bu nekk rek yor yooyu léegi fan la ñuy jële or ak xaalis pour garantie kii yëg ak suñu cours marché yi di dox waxuma nag marché yi nii ñu ko xam ne ah. de toute façon moom bourse yi taxul may wax moom di jaay loo moomul suba ngoon moom loolu kenn waxu ko al moo mooy ñoom monnaie day tax monnaie manque surtout temps yi nga xam ne dañ koy tëgg mooy ah mooy xaalis buñ ko tëggee affaire bi or lay doon comme dinaar yooyu ima bu dee ku kii rek am ci léegi pour ñu tëggaat alal bi bees ay pièces yu bees fan lañ koy jëlee ñu ne yu mel lool yëpp bari na ñu ci wax yooyu ne cause yooyu ñoo tax ñu tere ko léegi kon bi ci tegu mooy léegi góor euh, lim mën a sol ci bag bag boo xam ne ci xaalis la nan lay toll <coughs> loolu moom six grammes rek la six grammes yoo xam ne nag du ko weesu bu bañ a agsi six grammes sax moo gën mais bu ko agsee bu ca yemee mënoo koo dépasser boo ko dépasser day xaram te tamit waxuñu nga ne comme que six grammes la damay ut ñaar yoo xam ne bii trois la bii trois la déedéet dañ naan la loolu man da nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ne <coughs> da waxoon waaja ittaxiz ittaxiz hu xaataman min fiddatin wala tatimmahu misqaalan dane woon bi muy bi muy laaj ci benn saxaab yi benn waa ñoon di laaj mu ne ko na ko def xaataman min fidda na nga ko na nga defar benn kii xaatam mooy euh, bàgg boo xam ne ci xaalis la mais nag bu mag bu mag misqaal <coughs> mu ne ko bu bu mat misqaal te misqaal loolu hadis Abu Dawud la te misqaal am boo xam ne dane bu mat misqaal waaye tamit bu mat jógu misqaal bu dee yow affaire bi liñ ko defaree bu ñu ko jaayee mu ëpp loolu mooy dañuy xool 6 grammes lan lay jar ci marché yi bu jaree lool kon yow o façon bi ngay amit manooño même bu dee kii la bàgg boobu manul liñ li ñu koy defaree warul a dépasser 6 grammes li 6 grammes valeur 6 grammes loolu la waxoon waa <coughs> léegi nag mu des beneen question kon wax nañ la ne bu ko yemee moom bu bu ko bu ko dépassé moom day xaram du <coughs> bu dee nag da koo yem ndax comme que dañ la ne bu bu mu ko yem bu ci yemee man nga ne mais bu ci yemee loolu dañ koo tere dañ naan la lool daal liñ ci mën a dégg mooy dañ ko dañu koo sib xaraam la boo xam ne daal xaraamu sibeel la gën a jege mais dépassé moom yëpp d'accord dafa xaraam moo tax li gën te gën a sàmm mooy nga nga bañ a àgg foofu ay cinq et demi mm. cinq et quelque wala léegi nag bi ci tegu woon mooy ana lan moo mooy ne dañu koo tere xam nga yi waxoon nañ ne masala yi concerné wul jigéen ñi mm-hmm. léegi góor ñi moom lu tax ñu tere lan mooy ne góor ñi ay affaire toilette toilette yooyu la seen affaire mm-hmm. yàllaa leen binde noonu yàlla dama bëgg góor ñoo xam ne góor mais góor goo xam ne ci toilette rek la dëkk xam nga looloo taxoon mu doon tere ci xadiis bi ñu gisoon ci baabul miyaa mu ne wa an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kama sahibahu abu hurayrata radiyallahu mu ne bi muy wax ne mooy xadiisu ban numéro la woon sax cinq mu ne yonent bi sallallahu alayhi dañoo tere tere dañoo tere an yamtashita ahaduna kulla yawm mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ñun góor ñi ñuy peñaw tous les jours pourquoi ñuy peñaw tous les jours ndax nekk fi góor boo xam ne buñ ko fekk mu ngi ci seet yi naan xam nga yooyu yooyu gi nekk ci yow day des quoi moo tax yooyu dañ koy tere kon góor dañoo bëgg waxuñu bul beñew mooy ne ndax ndax moom dane woon sax voilà ku am yooyu na nga koy toppatoo ak loolu la waxoon abu léegi nag mu def nga ne mais abu qatada rahimahullah radiyallahu anhu moom dafa amoon moom yonent la sax da ko waxoon mu koy def ndax moom façon karaw gi mu amoon la da ko waxoon mais léegi mooy góor daal pour gàttal mooy ne góor loolu dañ ko koy tere léegi nag ku ko deful gars yi moo tax dañuy gis léeg-léeg ku peñewul ñu naan mais sawaay ulul mais bu dee li bon mooy nga dëkk ci comme comme gisoon mu ne ko mais <laughs> waa ji dafa ci mu dem na euh, karaw gi kii mu pënd ñi après mu mu ko ngir mu mu dem defar mu ñëw mun a ko waa lii moo gën ngeen bàyyee noonu mel ni euh, ndax loolu image iblis lay joxe quoi saytaane mais loolu <coughs> loolu ndax kooku loolu mooy ku ci dëkk mais waxuñu tamit tous les jours ngay ngay borosoo ko ngay kii boog feeñawoo ko kóomoo yooyu léegi loolu nag moo tax comme que loolu la mooy jigéen mooy góor ñi tamit ay di utiliser ay ay ay ay ay koor ay takkaay ay kii ñu tere leen ko te tamit même jigéen ñi buñ leen ko daganalee cela ne veut pas dire carte blanche la de que fu gàmmu amoo rek Sorano Grand Théâtre ma yor samay lam ak samay kii nag di balbal lu naan ñi non loolu dañ koy tere wala takk samay kii dóor samay lam nga gis saaru nii di wane seen nopp yi da ngay gis ñoo xam ne dinañ muuru sax mais il faut ñu indi ko ba nii il faut mu feeñ quand même jënduma ko pour rien dañ leen koo tere bi lenn lañ leen wax mooy ne waxuñu ko koy takk pour dem màggal wala gàmmu wala seeti sa fëri ak ku man di doon na nekk ci gën a màgg bi dañ la koy tere mais tamit waxuñu na ko ngir ñëw daayira moo ci yem sol or ngir ñëw daayira moom or ak leneen sax lañ ci yemal mooy ne ñoom dañ leen koo digal ngir ñu ci ngir ñu ñu ciy taaroo seen kër seen seen kër sax bu dee ne ay ay ay étranger ko ñëw bu boobaa waxuñ mu wane ko de mooy pour seen borom kër yi loolu ñu mais ñun léegi woon suñu àddina bi dafa jàmbaajoo jaxasoo mooy conférence yëpp da ngay gis moom surtout ñun suñu dëkk moom mais da gis gars yi waaw si kër gi koy moom da ngay foog ne kii sax yow boo fa boo ñëwee pyjama rek la ak waasin tóori jën yi euh, yëpp nekk ci di xeeñ waañ suba ngoon mais buy génn moom très bien baaxul waaw yooyu yëpp nag léegi nag affaire bi nag dafa mel ni surtout ñun worof moom worof moom léeg-léeg xam nga liñ Moussa waa doon na wax naan man kay jigéen ñi sax man suñu jigéen ñi xaw ma da nga faa war a nekk sax léegi di leen yedd wala da war a toog di jooy. wax na dëgg ndax boo leen waxee ne lii la dañ koy xam ñoom ñoom xam nañ ko bu yàgg mais nag problème bi mooy application duñu ko appliquer man nga leen koo wax ñuy jooy guddi bëccëg mais bu subaa ñu am mariage. fu ñu jaar bu ñu dem bu ñu demee noonu gàmmu ko bañ a pasteeru mais sama kanam gi kay du ma ko bàyyi nii nag lan ngeen bëgg tàccu la am na yooyu moom dafa yéeg léegi mooy yooyu yooyu yëpp ta léegi boo gisee li gën a grave mooy ñun suñu conférence grand théâtre Sorano Parcelles Assainies marché Moussanté HLM Tambacounda lépp buñ la wanee gàmmu yi mais soxnaay sëriñ yi sax léeg-léeg bu dee ñu nga fa ñoo raw te loolu problème bi mooy léegi léegi imaginer man nii ma ñëw di wax am gan maa xam waaw yow yaay kan sax noo tudd <laughs> Fallou Thiaw allez yow yaay mais mais xoolal après yow nga ne Mbacke nii moom li mu def soxnaam si li mu noonu yow xamoo dara demal toog mooy ne loolu image la boo xamante ne nii keneen ku ñëw wax ndax loolu dañuy jàpp ne ñii ñoom ñoo xam hmm. kon bu ko soxnaam defee war naa baax. yow Cheikh Kébé booy wax daa fekk xamoo dara yow Kébé sax kañ lañ leen xamal diine loolu lañ lay wax yéen moom sëriñ yu mag yi Sénégal Sëriñ Touba santul Kébé Seydil Hadji Malick santul Kébé Ndiassane santuñu Kébé Cheikh Omar radiyallahu anhu santul Kébé kon nag bu ñu fontoo ñi sant ñooñu ñoo la gën a xam déglu ñas waxi nopp santoo ko bari wax mooy ne affaire yi yooyu la moo tax affaire yi naqaree wax mais wax mu leer mooy ne. te yooyu sax fii def conférence moo waroon a njëkk lool man moom bu ma ñëwoon di def conférence yooyu am moom grand théâtre moom damaa leen euh, euh, bala maa thème bu leen neex wax leen mais bala maa tàmbali moom euh, façon col ko yii nii yépp nag il faut ngeen muur ko mbaa ma tàmbale mooy ne or yi nekk fii nii yépp moom xaw ma nu ngeen koy def mais moom moom moom moom moom moom na ngeen ko jibbili moom ak mooy il faut nga wax leen ko même bu ñu ko deful sax mais nga wax leen ko ñu xam ne baaxul même bu dee yow loolu dafa condition mais leen baaxul door a tàmbali mais bàyyi noonu rek ñu jàpp ne lépp loolu la après bu ko defee kenn du leen wax dara <coughs> benn lam daa jóge fee bi wax duñ ko gëm euh, léegi kon loolu la mooy na kon jigéen ñi tam bu ñu leen ko daganalee loolu la góor ñi moom dañ leen koo tere ndax affaire yooyu affaire jigéen laa ci mel noonu mm-hmm. te teg ci yàlla bu nee lii la sax lii la mooy liñ njëkkoon a wax tere nañ leen ko tere nañ leen ko ndax ji jigéen ñi afa man yunashau fil fil hilyati wa huwa fil khisaami xayru xayru mubiin ñoom noonu lañ leen bind mooy ñu taaru ñuy ñuy taaru ñoonu comme lu gis comme ni ko xale yi jigéen ñi defe buñ commencé kii rek lu bees lu ñu am rek dañ la koy wan ku njëkk a ñëw rek am naa lu bees sama saag bu bees bi xoolal sama saag bi ni rafetee xam nga loolu góor ñi du ñu bon boo xoolee xale yu góor ñi léeg-léeg duñ def yooyu man nañ la wan PlayStation ndax jeu bi ci nekk mais mais ay wane sama saag bu bees bi sa xoolal sama dàll yu bees yi léegi yooyu yooyu ndax ñoom mais du xataa ñoom noonu lañ mel noonu la leen yàlla bindee te loolu tamit la yàlla bëgg ñu mel léegi nag li bon mooy jigéen ñi di jaay la monsieur monsieur bi di jaay la jigéen loolu loolu nag moom loolu lañuy tere léegi kon dixième bi mooy léegi mooy est-ce que comme léegi kon lal ab lal oh moom lal moom mën naa nekk euh, wala ak table table yi ñu utiliser kër yi est-ce mën naa ko def léegi xaalis ak or lii nag pour góor jigéen comme li sëñ Moustapha waxoon bi ñu àggee fii mu ne ndaw si ne waa ji man moom mooy sëy bi dañ laa maye dañ may la soxna soxna si ne man moom bala maa sëy si moom lalu or laay kii maa sama tànk du dugg ci biir kër lalu or rek ba ay siqa yu wóor dem gis lal bi foto ko indil ma vidéo ko mu leer ma ne indi nga lalu foor ma dooru ma dooru sëy si naa nekk loolu nañ naan la moo ci yem ndax lan jigéen dañ lii moom góor taxul ñuy wax ndax moo wax nañ ko léegi bu dee jigéen mooy ne li taxoon ñu daganal ko ko dafa nekk pour ay taaru la pour jëkkëram ak yooyu est-ce pour taaru la ñoom ñëpp ci yem mooy dañ koo dañ taaral la noonu mais dañ leen ko tere ñoom ñëpp ndax la ndax l'islam tamit dafa am lenn mooy buñ la teree ndax lii bu loolu dañee rek affaire bi lay dem ñoom dañ leen ko daganaloon ngir taaru léegi loolu deñ na ay takkaay deñ na kon day delluwaat ci xaraam gi comme góor mm-hmm. que ça soit mu nekk lal wala table wala règle wala yooyu yépp dafa xaraam kon léegi la bi ci tegu onzième bi mooy nga gis ne kon li hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu ummu euh, ummu salama non euh, waaw ummu salama bi mu ne innama yujarjiru alladhi yashrabu fi ina'i fiddati innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam mooy ne ki nga xam ne day naan ci euh, ina julli ba mel ah ah dina baax dina mën a dina mën a inshallah mooy ki nga xamante ni day naan Euh, ndabul euh, xaalis li am ba des mooy day buux bi ci biir bi safaraaw jahannama nga gis ne kon loolu mooy ne jamono kon ñu ndekete suñu àddina bi yi ñuy def day am day am rapport direct ak àddina ak ak alaaxira mooy ne kon lu waay di def rek na ko leer ne moom li muy def ce n'est pas def naa ko jeex na que binduñu ko fenn booy wax ñu naan moom ci fac bi la nekk étudiant bu bees la bàyyi ko mu faire sa vie loo dem dancing yi wala soirée étudiante yi mënuñu ko koo tere bàyyi leen mu def ko lo ñépp ci jaar la jeunesse <coughs> de toute façon l'islam tamit jeunesse la bëgg comme ni ko Iblis bëgg lu ko raw sax ndax jeunesse ñoom ñoo doxal l'islam ba fii de ñoom Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu nga xam ne tey Medina moom ña fa ma sa jaar ñëpp di jaamu yàlla loo fa jaamu yàlla day dem ci kontam te du wàññi ci sa bos dara ndax moom la yonente sallallahu alayhi wasallam njëkk a yónni mooy le premier ambassadeur Médine ngir mu woo nit ñi tey la nee dix-sept ans dix am xoolu benn sëriñ bu nekk Égypte mu ne mu ne moom dafa gis benn waay waa ji jàmbaar sax ci diine ji day ñëw jàpp di kii mu ne ko mais mais sa doom bi fekk doom bi mu ngi université moom lu tax du woo gis fajar yi moom mooy bu temps vacances yi moom xale la day kii mu ma koy mu ne mais mu ne mais ku am kuy dem université nga naan xale la ñoom ba léegi ndax xam na yaay moom ak baay day jàppe doom ji ba léegi ak nu mu man di tol ko bone la moo tax Ibrahima yaay nee na gone nga bul takkagul mu ñëw rek dina baax <laughs> léegi mooy ne ñoom bët boobu la ñuy xool mooy waa ji ba léegi gone la même at yi nii du ko gis moom at yi nu mu kii rek mu ngi xool ba nga nekkee lii comme yow lool nga ba léegi alors que affaire bi du loolu noonu nag le fait que mooy ne moom duñ ko yee julli bi xam nga gone la tam muy dem université bu am bac bay dem kii gone la kenn du ko yee pour mu julli ji fay mooy ne ay amul ci idée fii nañ ko bàyyi mu faire sa vie amu fi de ndax li ngay def day répercuté wu te yi li ci grave mooy même buñ la ko effacé leen boo gisaatee affaire bu mel noonu ne da tombé waat ci dafay yo dalay yomb bokkul ak ku ci mas la dugg lo ci mas la dugg loolu masu manu koo attiré ndax moom xamoo mais ku ko masoon a xam ba tuub même bu soree léeg-léeg bu ba baril di jege côté yooyu léeg mu delluwaat kanam xamoo ah moo tax fecckat yi nga xam ne dañoo tuub nii ñoom liñ leen di digal ak ñéppa ah, ku nekk ak li nga tuub rek mooy ne li ngay nit ko def mooy dangay ngay bërëb yooyu dee fa moytu ndax il suffit xam nga loolu la al Rajab di wax al-Hafiz Rajab moom lay wax ci euh, arba'ina bi mu koy euh, jawaami'ul kalim bi mu naan mooy euh, que nit ki man nay def benn bàkkaar boo xam ne walla mu am luy nëbbu ci moom benn bàkkaar boo xam ne wala benn feebar boo am day nëbbu ci moom di nelaw moom mën na ko bañ a mais day bàyyi ba muy waaj génn àddina rek mu yeewu mu deewe noonu deewe yéefe la mooy ci xadis boobu mu naan yonent naan nit ki dina jaamu dina kii bay waajee dem àjjana ba dara desuwu ko lu dul benn lu jege mu def jëfu waa safara dem safara comme loolu mooy ne ku mel noonu comme feccikat bi moom na moytu di seetaan télé yi nga xam ne yooyu la wane wala di nekk ak mbokk ci fecc fecc katam yam doon nekk ndax bu dul loolu yu sax alin sall naa dina dina na romb bu fenn fuñ koy defe mu ne ma ñam ci balaa jeex mooy ne moom la mu tuuboon da koy defaat loolu nag lim xewe ci feccikat bi la xewe pour keneen mooy ku nekk rek la nga tuub bu yaboo nga njëkk faa jóge du xadiis bi yonent saa sam doon wax waa ji bi mu tuubee bi mu rayee saa yooyu waajooñ kooku rek wu siiw boobu dañ ne ko ju demal boroom xam-xam boobu da ne ko raxmalla da ne ko demal dëkk boo xam ne ma soo ma soo fa ndax lan comme ça mu coupé yi nga xam ne yooyoo taxoon mu koy moo ko doon poussé ci ne woon kon yi ñuy jëf fii mooy tamit mooy comme li wax ne euh, gaa yi lekk alalu jirim yi ñoom li ñuy lekk dañuy foog ne ñoom yàquluna amwaalal yataama zulman mooy ñi koy lekk ndax tooñ ndax alalu jirim man nga koo lekk te du am problème ndax bu dee yaa koy dundal te yow faqiir nga boo xam ne amoo yaa ngi def nag sa kenn kàttan ngir dund mais amoo ko te kii il faut nga dundal ko mooy ne moom laa am na ngeen moom nay fal yàqul mm-hmm. bil ma'ruf nag tekkiwul lekk bi gën a tali ci dëkk bi ngeen koy lekk déedéet lu ngeen mën a kii rek taxawee na ngeen ko loolu garaawul mais jël alal gi ñu màgg duñu am dara wala ñu màgg nga naan leen sa bàyyi de deux millions la fi bàyyi woon alors que cinquante la woon mu ne ñooñu la ñuy lekk innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran yàlla nee na ñoom ñi ñuy lekk safara te sa wa sayaslawna sa'iira ñoom dinañu xëy seet na ñoo dugg sa'iir muy safara mooy ne kon ñoom ndeke liñ doon lekk ci àddina bi ndeke ci yoo alaaxira ay ndeke safara la woon moo tax yonent la dam doon wax alxuraan doon wax naan nañu na fal fal fal yabxaku nañu ree lu néew al nan la ko waxati euh, am na sax benn xadiis bu doon wax lool bi yonent saa sonaan bu ngeen xamoon li ma xam ne bi ngeen néewal seeni ree te bari seeni jooy mooy ne ak tamit yéeféer mooy dañuy nekk ci àddina bi tooñ nit ñi inna alladhina ajramu kaanu min alladhina amanu yadhakun ñoom ñi nga xam ne ay waay ñee jomb ñaa jaamu la ñoom mu yéeféer ci àddina dañ doon ces extrémistes là wala ces barbus arrière lu bi ñii ñii xam nga loolu jullit ñi dañ koy wax da ngay gis jullit ñuy waxe noonu ñoom nañu xam ne jikkoy kéefër lañ yor ci foofu mais du ñuy yéefër nañu def attention nag ndax li ñu boo ko defee yéenay bokk àtte sauf ko yow même bu dee ko yàlla gënu ko dara ci ba mu dem safara du fa sax daal na xam ne menace bi daal kële yéefër bi moo koy dal c'est c'est c'est fou wax yooy yëpp sobriquet yi gars yi créé di la ko di ko dóor ni ñu ngir ñu découragé bàyyi mm. mu ne ñoom dañ doon dañ doon reetaan ñi doon jaamu yàlla fii ñi gëm yàlla mm. wa ila marbu bihim yataxaamazun buñ leen rombee ñuy kobasante xool kon romb na no saay daal non gars yi yéen a ngi tardé gaaw mu ngi jàll yi daw léegi-léeg sax ñu photo ko dugal ko Facebook mm. ñëpp gis ko naan xoolal sawaay bi maye tay waaye sawaay moom modde yooyu yëpp gars yi di ko def yàlla ne xoolal ci loolu àddina la mu ne nag alaaxira xam nga ñii lañ doon mu ne nag fal yawmal ladina amanu minal kuffaar yadhakun ña doon reetaane fële ca àddina ñoom ñooy jooy tey ñañu doon reetaan di reetaan tey kon nga gis ne ndeke ñoom lañ doon jëfee sincèrement seen reetaan ya ndeke ay jooy la woon comme ni waa ji lekk alalu jëriñ ndekete moom safara lay lekk. kii it c'est même ji day naan ci euh, ndabu kii ndabu xaalis foog ne loolu la ndekete yoneen saa saa nee na safara lay nekk di loolu nag bi ci mujj kon ci masala yi muy douzième bi mooy ne est-ce naa ko léegi euh, bàgg bi ñoo xam ne dafa xaram mooy xam nañ ko léegi comme bàgg xaalis non ah, euh, xaalis bu ëpp bu ëpp li ñu six grammes yi mm-hmm. wala bagg boo xam ne xaalis la pour góor yi yëpp pour góor a tax ñuy wax léegi est-ce que naa ko comme que dafa xaraam takk ko leer na léegi est-ce que mën naa koo jaay dañ la kooku mën na koo jaay mais lan moo tax nga mën koo jaay ndax ndax or bi mën nga koo transformer leneen xam nga or c'est pas obligé man am naa bagg or rek que noonu lay mel ba ba ba yàqu catégoriquement ñaata bàgg la ñuy jël xóoyal ko walla kii ko tëggaat ko def ci leneen loolu mën a nekk la mais mu des benn affaire bu dee leer na ma ne man waa jii ma koy jaay ab jullit la ab ab tamit yéeféer la bu dee ci masala usulier boobu nga xam ne lool sax moo gën a dëgg mooy ne bu dee leer na ma ne kii ma koy jaay moom loolu la koy defe moom da koy tax ba mën a boo boobaa nag mënoo mais bu dee ne moom man na da leer na ne ci comme koo xam ne day moom ay or lay jaay bijou bijou lan ci la moom ay or lay dajale après kiiwaat ko di ko defar léegi euh, kooku man nga koo jaay bu dee day kiiwaat tëggaat affaire yi utiliser ko leneen léegi loolu moo doon masala yi ngir ñaari xadiis yooyu insha allah ba biir di ñëw